lillahi xaqa xamdihi alhamdulillahi xatta tarda alhamdulillahi xamdan yuwaati nicamahu wa yukaati mazidah alhamdulillahi kama yanbagi li jalaali wajhihi wa azimi sultaanihi alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi alhamdulillahi ala kulli halin wa na'uudu billahi ta'ala min hali ahli nnaari ya rabbi laka alhamdu ala makarimika allati la tuhsa wa ni'amika allati la tustaqsa fi llayli idha adbar wa subhi idha asfar wa fi lbarri wal bihari wal ghuduwi wal asali wal ashiyi wal ibkari والظهيرة والأسحار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار يا ربي laka alhamdu islam tukallifna fawqa taqatina wa lam tarda minna illa ta'atana ya rabbi laka alhamdu hamdan tusalli bihi ala sayyidina muhammad alladhi arsaltahu rahmatan lil bashariyya wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa radiya Allahu ta'ala عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمد المعلوم مولانا ustaazuna shaykhuna rajaa'una qudwatuna saa'iduna mawlaana Ahmad bin Muhammad bin Salim at-Tijani sharif al-Fatimi al-Hakami radiyallahu anhu wa an saa'iri ahli mahabbatihi wa ahli taa'atihi ajma'in اللهم ارض عن سائر خلفائه ومن بينهم مولانا الحاج محمد رضي الله عنه ومولانا الحاج أحمد بر اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة اللهم ارفعنا ولا تدعنا وارفع عنا ولا تدفعنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا وفرج همنا واكشف همنا واهلك عدونا وانصرنا ولا تقتلنا وكلنا ولا تهنا واذكرنا ولا تقطعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واحفظنا ولا تضيعنا فإنك على كل شيء قدير يا أقدر القائلين ويا أسرع الحاسبين تبارك الله dafay mel ni jotaay bi tënk la boppam tënk gi nag yërmande sama borom la ñoo ngi ñaan yërmande yàlla yàlla wàcc fii yàlla du fi kenn jugee fii yàlla du fi kenn jugee lu dul texe nga ñëpp ñu ngi ñëw yal na yàlla bind leen ci nitu aljana bi nga xamante ne comme ci biir dootu dund sa dóor képp ku fi toog yal na yàlla kontaan ci yow. képp ku fi toog yàlla yàlla gërëm la képp ku fi toog yàlla yàlla yërëm képp ku fi toog yàlla yàlla taw ci yow taw yërmande ba nga xamante ni loo defat mu neex loo defat mu neex loo defat mu neex yàlla yàlla ko yàlla def bàccal ko xaar yàlla yàlla jéggal ñëpp nit ñi sóoraale ci àdduna ba ku ñu waxul suñu mbir wala teguñu ko moom wala dañ ko tegal mu nettali ko. du ko xam yàlla ñu suturaale ñu suñu bàmmeel yàlla ñu suturaale loolu ëllëg yowmal qiyaama yi ñuy dégg ci alquran yàlla nekk suñu cër ci ak yowmal qiyaama yowmal qiyaama yàlla nañ bokk ci ñi nga xamante ne dañuy dem du biir aljana di laaj naan di daal di rek kañ na yàlla ci yàlla boole. mbooloo ñi nga xamante ne ñooy ñëpp ci Sayyidina Muhammad yàlla ci yàlla boole. mbooloo ñi nga xamante ne ñooy ànd mbaggat moom mbaggat Sayyidina Muhammad ah. ba dugg biir aljana yàlla incha allah boole ñëpp nag ñëpp yàlla yàlla ñëpp tere tellement borom naa ñaar xaar mu am la dañu ko nuyu loolu la ñaar moom ñaar lii gars yi ñaan daan ko ñaan daan wax ne ñëpp dara aljana soo ko tudd ñu ne ko maa waxal mu ne su ma yàlla joxoon caabi aljanna su ma yàlla joxoon caabi aljanna soo ko la fekk di wax su ma yàlla joxoon caabi aljanna. Hadj Mouhamed nee na ku wax laa ilaha illa allah benn yoon dugg dégg nga waaye kii boo bëri yërmande ci wuute na ñu ko saa yi nga xamante ni jahannama rek la ñuy wax safara rek yàlla gën leen saaf yàlla gën leen ruuf yàlla gën leen wal ñu ci war a dem dëkk Hadj Mouhamed nee na moom ku wax laa ilaha illa allah dugg aljanna yàlla ci yàlla xel loolu yëpp dinañ ci ñëw insha allah ci euh, biir jotaay bi su ko defee sëriñ bi nuyoo na. ubbi na jotaay bi suñu bàyyi tàmbali ñaan la mbay baal nuyu na jaam yàlla yi nekk yëpp asalaamaaleykum matale na ñëpp jamono rek moo tax mais man xam xam nañ ni waxtaan wu ma ci def daan naa ma waxtu soog ak jaam yàlla yi soog a nuyu sax ñu ngi toog tabarakallahu ku am gan soo teree xaaj ba la njëkk ne léegi moom suñu bopp seen xalifa yàlla na ah dalwaar ak lan l'unité des musulmans l'exemple parfait de El Hadj Mouhamed Ndieguène loolu moo nekkoon seen mbir ok loolu ngeen gisoon si dinañu jéem a respecté ma suba incha allah xam naa ne saa bi xat na waaye nag dinañu di jiite ba ñun ñëpp ñu bokk jëriñoo ci suñu àggalee tamit bala ñoo daaneel dinañ dugg ci li nga xamante ni moom la ñu seen bi yóbbante léegi ñu ñëw ci kanamu seen Omar Ndieguène nii. dinañ ko jottali ci yëpp jottali ko mbokk taalibe yëpp tabarakallah suñu àggalee nag ah ñu def nan daan def ñun dañuy rek nekk ci wàllu débat bi ci nga xam ne nag mooy gàmmu gàmmu bi ah xam ngeen ko ci yëngal fii toj fii xaaral ko ku nekk jël tawaan la xam ngeen ko bu baax incha allah du ñëw ñu bëri xam naa ne moo leen fi indi incha allah dina ñëw moom ñu tëddewaat la léegi incha allah yaa ngi laa baax lépp jaay si naa wax nga ko laal tabarakallahu euh, ñun jullit ñooy waxtaanee thème bi jullit loolu laa bëgg ñu ñu xam ko bu baax léegi bala ñoo def kii waxtaanee thème bi l'unicité de Dieu mooy tawhid ah te tawhid di science ilm la ilm science la ñu bari ni benn mbir la moo xamante ni lu lii mais science la comme ni yeneen science yi nekkee science ilmu tawhid nga xamante ni soo jàngee. laaf jàng yee ca war a topp yëpp ba pare ba nga commencé dëgër nag di dugg jamono dañ lay jàngal moom la ñuy wax aqida jàngal la yan la ay attributs ak ay épithètes ak ay mbiram yi mu moom yi mu yi ko jomb yi mu jomb li war ci moom li warul ci moom yooyu yëpp da nga koy jàngee ci bunt boobu nag ci la ñuy dugg nag ngir waxtaan ci tuuti ci tawhid te xam na ni kii waxtaan waxtaan mi jullit la moom bopp bi bind la boppam ci listu jullit yi yàlla yàlla bind ci listu jullit yi dafa mel ni nag euh, sunu bàyyi al imam alhaaji ahmad baro maset mi mu baax mi muy ñëw mi imam bu ragal yàlla bi imam bu baax bi imam bu taaru bi ñëpp sopp ñëpp bëgg ko yegg na ci mbooloom yàlla rek yàlla na dalal jàmm barke Cheikh Ahmed Tidiane waaw bis tamit wax nañ ko ñu ne ko wax ah yow ñun la waroon a médiatiser ñun la waroon a nangam nangam ñun la waaw manquement yu bëri yu yu ñu remarqué si yoo xamante ni daf ko waroon mérité moom sax moom rek ko mérité sax baax waaw waaw mu ne leen ah waaye bàyyi loolu fii lañ may fii lañ may laajtee waaye bu xasal pour pour mu ne fii lañ may laajtee waaye bu xasal pour pour waaw. loolu moo tax tabaaraka waaw doomam ji bi ñëwee fii yërmande yàlla wax jëmu nit wallahi wax naa ko ne ko al imam ah su ma nekk ba ne yaa raw gaa yi bu dee am na ku la raw tamit nga gën koo bu dee am na ku la raw nga gën koo yaru su la amee ku la gën a yaru su amee ku la gën a yaru nga gën ko dégg ma waaye waaw ah. man baaxul axlaaq mooy xol waaw tabarakallahu ñun ñi ku ci ku ci xam benn jumla mufida rek ak fiil ak faayil xam benn masalam fiq bu ndaw mubtada xabar ku ko xam rek wala nga xam lam yafuuta wala nawaaqidul wudu wala yéeme noonu rek soo ko xamee rek commencé di perturber bi di wax naan fay jàngu ñoom dañuy yàqat déggul alquran ak day dammat sa morom mu wax nga toroxal ko ci mbooloo lu nit wax nga waxaat ko pour wan ñëpp ne kii ni laa la lu nit damm nga wane ko foo toog ne di xamuñu tous jànguñu te day ni laa loolu toujours nga dégg ko waaye moom mii moment bi ngay bi ngay defee ay fut sax ci mbooloo su fekkoon muy wax dafa yaru ba day noppi pour kenn bañ koo xool parce que tey jii man mii dama waxoon benn way léegi wala ma wax benn masala am na benn façon bu ko defee kanam rek mbooloo yëpp dinañ xam ne jaxase naa waaye léeg-léeg kenn di rajaxe di toj ay bomb yoo xamante ni fautes yu gën a ngand ci àdduna ak i fautes yu élémentaire di ko def nga xamante ni moom dafa waroon a jël micro def ci cours magistral ci saa si def ci la lay gën a yëkkati gën laa sagal gën laa màggal wax ci yow ba ñëpp yaakaar ni yaa raw ci jamono mais nit ku baax noonu lay mel ah lii euh, Sofyanke bi waxoon rek wa qul liman yadda'i fil ilmi manzilatan hmm. alimta shay'an wa xaafat alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u ci moom mi lañ ko déggoon al imam gàmmiñ ci yàlla fayal ñun mooy sunu marja wax naa ne man lu ma dégg ci moom du ma ko gëstu jëlee nag loo mën di wax fekk dañoo naan moom ci yàq du ma ko wax ci mbooloo mukk du ma ko wax kenn tam du ma ci ubbi kenn parce que moom marja ci umma bi yëpp nag waaw ah, waa ji nee na la kooku waxal kooku di wër bi ne moom dafa am xam-xam dafa àgg dafa dafa dafa waxu ko moom woo moom moom waxal ak moom ne ko alimta shay'an alimta xamees nga xamees nga shay'an ak lëf te kat yow bul fàtte ni waxaabat waxaabat fadduna waxaabat xamoo an ka ci yow moomu di wax noonu asiyaa ay mbir yu bëri réer na la ah ki gën a doy di ci yéefar yi gën a wedd yàlla suñu taxawoon ci di di la laajte dina làkk bengalaa bi wala mu lay làkk euh, euh, langue slave yi benn xaraf ko sax xam mën naa tiim la saaga su ma ba ngoon doo ci dégg dara su ma ba ngoon mën na taxaw di la saaga doo ci dégg benn xaraf éppo na sax doon du la ko làkkee doo doo wuyu anglais suñ la saa yi la commencé pétu nga dëkk bi ne yaaw ñëpp juum nga xam nga dara mais am nga loo réere lu bëri te li nga réere moo ëpp xam nga loolu moo xam utile université am doole dara yar université da lay yàq parce que soo demee université yow kii enseignement général la soo demee ba université da ngay da ngay jàdd sa soo jàddee yaa ngi dugg ci li lu ñuy wax faculté soo duggee ci biir faculté ci lan ngay dugg Ousmane département ci biir département yi am na ay spécialisation te nga xam ne spécialisation yooyu ci biir am na yeneen démembrement yu nekk ci biir yoo xamante ne benn bu ci nekk lu mu bon bon nga def ci fukki at mu njàng yaa ngi soog a dugg université soo duggee xam ni kat yow yaa ngi soog commencé jàng rek te yow yaa ngi soog a nekk élève waaye soo toogee fii nga dem ba xalil rek yaakaar nga ni mën nga nga mokkal al nga dem ba algébrement rek yaakaar nga mën nga ñëpp mais soo génnee dañu gaa yi ñu def la ko xam-xam imam as nee na taaram mooy seen jëm loolu la ñu jàngal te moom mii li mu jàngale moo ci jiitu dina ci ñëw léegi ci al amru bil ni ko alaaj moo xam ne moo ko firée waaw parce que ñoom seen firi duñ ko teg ci bakken duñ ko teg ci xëccoo ak werante duñ ko teg ci xusuma fiqhiyya wala xusuma tafsiriyya déedéet ñoom xam-xam la boo xamante ni dañuy jaamu yàlla ba sama borom ubbi seen dënn ubbi seen ruux ubbi seen xol def ca leer leer boobu mooy nekk xam-xam su génnee nag mu nekk ay sànq fekk leer la boobu laay waxee tëkkalewu ma déedéet dépassé na loolu tëkkalewu ma jënd la woon. Hmm. donc al imam yàlla na ko yàlla xayma wax naa fii. tamit yaa ngi fii ay tey neen billahi wallahi tallahi tallahi du du du du réew mi xamoon li imam as di wax ci kaw minbar bi bala ñoo commencé xutba ajjuma trois trois trois trois ambulance sapeur pompier mooy taxaw ba imam su duwee ci minbar bi parce que heure bu xutba dina amay néew man maa ni ko wax kon waa yaabu te li ñuy wax moom moo moo sori moo diis sama naar ba ba ma ko laajee dama ne ko waa lu la indi fii loolu nga bàyyi fépp ñëw di jullee fii mu ne ma al imam su taxawee ci minbar bi ne alhamdulillahi ah alladi xassa hadihi al ummata bi fadail al a'mal commencé di dem mu ne su ma ko xoolee sayyiduna Muhammad lay gis Allahu akbar loolu mooy imam wa qaddim imaman kunta anta imamahu Cheikh Tidiane dina ci ñëw moom moo am xam-xam ak Cheikh moom moo am xam-xam te dinaa dinaa dinaa leen wax li tax mu am xam-xam Cheikh nee a julli que te feebar yi rabbihim dégg nga léegi nag wax ne la ne la yow fi mu ne nii wax addi imaam na nga jiital imaam bi nga xamante ni démb yow yaa nee de jiiteloon imam bi nga xamante ni démb yaa nekkoon imaamam kooku mooy président Mouhamed moom mii su taxawee jiitu xutba nga xam ni kii lu ñu waxoon ni yoon ci yàlla Mouhamed daan na ko def ay mbooloo ci doxalee ci minbar moom kenn ci dund nit ñi te kat arab lay wax ñi ñi ñi yëpp sax dégguñu ngi ba ñuy ànd ñoom ñëpp di jooy te dégguñu li muy wax nga xam ne loolu baatin la nga xam ne loolu leer la loolu nga xam ne fasfu la nga xam ne kii dafa am ndigal ci taxaw jiite jaami dama ne imam a wóorul woon di jiite waa Kër Mamadou xam ngeen imam Assane la war a jiite ah waxuma Sénégal de imaamu Sénégal bi dañoo waroon di ñëw di julli si aljuma bi xutbaam dem dañu xutba l'islam dañ koy dégg l'islam dañ koy jàng léeg-léeg nga dégg imam mu yuuxu ah wax wax soo ko dégloo bu baax jàng sharia jàng diine yow dundu tasawuf di nga xam ni kii. da yaram waa tàng syndicaliste la l'islam du syndicalisme déedéet ay textes yu wóor la yoo xamante ni yàlla moo koy mooy defal nit ki sa fa foofu ci diine def la def la ishraahu surur ubbi sa dënn comme ni ñu ko defaloon Seydina Muhammad ci alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka alladhi anqada wa rafa'na laka dhikraka loolu nag moo tax yàlla wax yonent bi ne ko attention li ma la jox dafa diis dafa metti dafa metti dafa gaaw moo tax ma ma dana ne taxol lii la la mu ne ko la la mu ne ko fa inna ma'al usri inna ma'al usri fa idha faraghta wa ila rabbika farghab jeex na ila rabbika kese farghab ila rabbika ya Muhammad jeex na alaaj Muhammad di ngeen mën déggoon aaya ba déggoon saar wa su su daan ñaan daan ne alam nashrah laka sadraka yaa Muhammad wadaana anka wizrak yaa Muhammad alladhi anqadha dhahrak yaa Muhammad wada'na laka dhikrak yaa Muhammad fa inna ma'a al-usri yusra yaa Muhammad inna ma'a al-usri yusra yaa Muhammad fa idha faragta fansab yaa Muhammad wa ila rabbika farghab yaa Muhammad loolu. yàlla rek ko xam. wallaahi. yàlla na yàlla wéral ndax li ñuy yëkkati suñu xol yow yaa ko ciy def. Ah. sëñ Mor. jërëjëf yàlla baax na dégg nga kii jigéen la li mu wax daan na yaram ñoom dëkkandoo jumaa ji lañ waaye kii xam nga ni moo ngi déglu xutba imaam li mu wax daan na yaram te wallaahi wallaahi lu wax yëpp xol yi yëpp xol yi am lu toll ni fekk suuf ci yàlla wallaahi lii dañuy yëg ci moom te kat te kat. Cheikh Mouhamad moo ko wax ne ko bismillah billahi maa laaj ku mu wax ne ku mu wax ne la bismillah billahi bokkut ak keneen si yow nga jàng ba jeexal si yow nga xam li gën a rëy ci nasaraan mokkal tam-tam yëpp mokkal xawaatim yi mokkal li gën a rëy ci adduna solo mamaaj ñëwul bismillah billahi kim ne kim ne kim ne bismillah su taxawee ñëpp xam ni ci yow Maalaaj Mouhamad Ndieguene jox na waaye imam su ñëwee taxaw ci minbar bi ne alhamdulillah ñu xam ni Seydina Mouhamad nuyoo te loolu moom ko jëlee ci tëbb ko xamante ni bàyyam tëbb na ko jàngi na xam-xam defaru na ñëw na waaye góor ga tëbb na ko du ma dugg ca détail yi nag parce que baatin lañ wax baatin nag bu dee dafa néew ak saa yëpp nekkatul baatin baatin mooy lu nëbbu lu nëbbu la dañ koy nëbbu. yàlla yàlla fayal ko damaa waxoon keroog ci kër Cheikh Mbaye biñ koy ñaanal yéen a ngi seede man leen Imaamul Busayri radiyallahu anhu borom Burda dafa waxoon ne ida taxarat ilahu unaatan li sa'idin fa innahum suhadaa'u mu joxal bi sayyidina Muhammad di wax valeur salvatrice valeur salvatrice bu sayyidina Muhammad loolu moo ne di wane leen di bi ni mu ñëwee dimbali adduna dimbali ñëpp hatta xayawaanaat les animaux ak jamaadaat yi les êtres ñëpp ñëpp ñëpp ni yéen jàlla Muhammad dimbali jaaree pour de looloo doon wax mais nag mu tànn ci kenn. mu tànn ci kenn muy doomu aadama mu ne yàlla su gufe bi nee su yàlla neree texeel aw ñoñ dajay texeel kenn su yàlla neree texeel aw ñoñ dajay texeel kenn loolu wax moom foofu la yem ma jéggulu ko ne ko bu sëy baal ma dem nga ba yëngu ci jàkkaarloo yow jox la moo tax ma lay ornaan waaye nag bu sëy sa way waroon ko mottali mu ne ma lu may mottali ma ne ko dañ cee waroon a yokk ne yàlla fekk ñooñu woowu xam ni kooku mooy seen source de sauvetage mooy seen buntu muccukaay mooy seen baabul najaati yal nañ ñooñu woowu xam loolu loolu la ci waroon doole rek wooyu daal di mat na tey jii la yàlla boole ci gën a baax ci àdduna te xamoo ko woo ko toppoo ko jëriñoo ci moom mais yàq gaawul yéen ko yem yéen a ci moo tax suñu kilifa yi war na leen téyewaat bu baax fonkat leen bu baax joxaat leen seen i cër joxaat leen seen xarma li ñu war a def yëpp def nañ ko sàmm nañ seen bopp ba kenn yemu leen li ñu war a xam yëpp xam nañ ko dëkk bi du ndox fenn am ci benn sens interdit ci réew mi amul fenn ba noppi la am nañ tur. wala yu jur leen ginnaaw loolu ñu bàyyi fa sant wa ak tur wa ak askan wa daal di jël jikko yu tedd ya ya nga xamante ni moom la Seydina Muhammad waxoon ne innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq ba yàlla subhanahu wa ta'ala toog ba càgg xool Seydina Muhammad lépp Seydina Muhammad neex yàlla mu ne wa mu ne mu ne yem yàlla yàlla na yem yàlla Muhammad te lépp neex na ma te lépp sax na ma te lépp intéressé na ma waaye su ma doon tànn li ma gën a nekk mooy sa jikko wa innaka la ala khuluqin azim ñoom ñii loolu la rawee gaa yi seen maam Hadj Mouhamad Dieguène moo ñu ci yàlla bu mag mooy aarif billah bi mooy borom xam mooy defar nit ñi ci ay kàddu yu ndaw soxla wala su soxla ci aaya da lay wax tuuti nga defal seen seen maam Hadj Mouhamad Dieguène da ne ku sant nangam wala nangam wala nangam ci ay sant dëkk bi ñoo xamante ne xam nañ ne ku sant loolu sëriñ nga maam laa ji ne ni sëriñ yomb na ñu ne ko lu tax mu ne santal Dieguène rek sëriñ nga santal ñeneen sëriñ nga santal ñu ne ko maam lan moo ci demoon ne sangu sangu ñu ne ko maam lan mooy sangu mu ne mooy ci gore ñu ne ko maam gore ci lan mu ne gore ci alal gore ci lekk gore ci jigéen xaj Mouhamed Ndieguène ay jàngale kat ma baa nga ko waaye wali mag lu aar ci laa bi mu ne mu ne ku sant sant sëriñ sëriñ nga mu ne sëriñ yomb na ndax ku sant sant sëriñ yomb ne ko maam lan moo jafe mu ne sang moo jafe moo wax sang bi na ñu ne ko maam lan mooy sang mu ne sang mooy ki gore ñu ne ko gore ci lan mu ne gore ci alal gore ci lekk gore ci jigéen mu ne ñett ku ko boole gore ci yooyu yëpp mu ne yow sang nga soo nekkee sang ci saa si sëriñ nga bu dee amoo santu sëriñ sëñ Dame Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ Mounir sëñ Ousmane alxaaji sëñ Doudou Gueye jamaatul aasiqiina fii zilli salaatil faatihi ñëw nañ suñu bàyyi sëñ Mouhamadou Baba ak Tijaan ñëw na suñu mag suñu sëriñ suñu kilifa suñu xarit. waaye mu ne ak sang jikko la ak sang nag du jeex mu ne ak sang day dox mu ne laataa lu mu wóotu bi ñëw ak sang daf fee nekkoon. mu ne suñu mboolu ñëwee ak càng dafay nekk mu ne suñu mboolu jeexee tamit càng dafay nekk wilaya bi su ñëwee càng dafay nekk wilaya bi su demee tamit càng mu ne càng hatta yawmal qiyaama càng dafay am ak càng. moo tax euh, Cheikh Ahmed Tidiane. mais ñoo leen di jullit yonent bi. fexe leen ba gaaw wax ni mooy sang bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سيدنا سيدنا لا إله إلا الله سيدنا kon Cheikh moo ko xeex hmm. moo ko xeex su la neexee wax allahumma salli ala muhammad su la neexee nga wax ko dagan na dara nekk ci waaye Cheikh nee na bi gën a yaru mooy nga wax allahumma salli ala sayyidina parce que mu ne mu ne parce que sayyidina muhammad mooy sang démb mooy sang tey bu subaa mooy sang mu ne mooy sang ci zahir mooy sang ci baatin kon moom moo yeyoo nekk sang am na loolu mbokk yi daal kii bi gën a yaatu mën naa am ci biir waxtaan bi damay bañ mu euh, tënk ma parce que Cheikh Ahmad Tidiane moom. moo mel noonu wallaahi moo mel noonu dafa tawee moo gën a tawee taw bu amee kooku waaw mayam gën a yaatu géej wallaahi waaw loolu ci soogul léegi dootoo dootoo génn ñoo ngi jégalu nag daal di jël si waat ci thème bi léegi nag ñu mën a euh, daal di moitié fort dara balaa mu yàgg incha allah dañoo wax ni l'unicité de Dieu ci la ñuy barkeel tuuti rek mën a def ci leneen dama ne kii def waxtaan bi jullit la. kon ñun on n'a pas besoin d'arguments philosophiques ou bien scientifiques pour illustrer que Dieu est unique soxla ñu ko la nahtaju ila al-haqq li'annana qad wajadna al-haqqa min khilali sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa min khilali wa min khilali al-Qur'an al-azim gis nañu ko xam nañu ko mais on ne cherche pas quelque chose on a qu'on a trouvé mais lu ñu seet lu ñu gis li li li sunu mbokku juriste yi di wax une évidence une évidence soxlawul preuve yow kii jote woon ngeen amoon ngeen ay problème moom mu dem biir dem police porte porte la ne moom def na mu menace de mort coow am inspecteur de police bi nga ñëwoon porte plainte ci moom dégg coow la te moom xamul woon sax ne coow am na. ñu ne ko fii ay nit ñi góor moo fa nekk mu fekk la ci kawam nga jam ko foofu jëlul enquête mais c'est une évidence ñun loolu lañ mel ñun la tawhid mel ci ñun noonu la ni yàlla nekkee kenn mel ci ñun kon dañ koy wax ngir lan ngir fàttaliku ngir gën a sax ci loolu waaye waxuñu ko ngir war dëgg jëfam dëgg ba xam mais iza hadara al-ma'u mu ne wax la tayamu ñoo loolu la ñuy wax sooy tiim fekk robinet dafa coupé ngay tiim bay waa jàgga dégg robinet te rara na sotti mais sa tiim toj na dama jàpp ji jamono dafa yàqu coow li bari bari Seydina Muhammad ne assalaamu aleykum ci kaw jamono bam ne assalaamu aleykum ci lépp leer dama ne yéen Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa fu mu fekk lu sori mu jegel fu mu fekk loolu lépp mu leeral ko yonent bi su sondeel béton day mujj nekk coton rimeew ma nag rapport yi fu mu fekk béton rek su su su jëflante ak moom rek mu nekk coton moom la sallallahu alayhi wa sallam moom la allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasr al-haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره mbirum yonent yàlla Muhammad moomee lii ñu wax ne naa ko waxtaanee moom lañ koy gis laaj ko ko ca Makkatul Mukarrama moom lañ ko laaj ne ko kan mooy yàlla ñoom sax laaj ko ndax yàlla kenn loola ne ko kan mooy yàlla xam nga loolu moo gën a métti su ne kon dañu ne ko yàlla ñaata la wala ñaata yàlla am ganam benn la mu waaye dañ ne ko kan mooy yàlla yàlla na yonent yàlla Muhammad gaawal suñu la laajee ne la kan mooy yàlla. bu jéem a sax dugg ci asamaan teg suuf si di soog di sonal ko ba ko lay sonal gaay waxal qul huwa allahu allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mais dañ koy foyee di ko ñàkkal fay lebaat gaay lebaat fekk attention attention l'ikhlas du caaxaan l'ikhlas mooy clé magique bi nga xamante ni bi yéen Yàlla Muhammad jaaxle ci kal mu ñuy bëri xamul lu mu leen di tontu ndax ña fa nekk ñëpp ay dof lañu ay gars yu ay buraaq ay fubaha ñoo xamante ni mooy ak xarte dégg arab xam lu ñuy wax mën a xuloo ñaaw ñaari teggin bon xar yi bari sobe réer bi mu waree dañuy saay saay yooyu yëpp mais arme bii doog yéen yàlla yaa ko yàlla jox arme bii arme bu góor ñu doon gàtt lii fekk moo moo mun na mel jaww ku la wax mooy kii rek mu tudd puce ah wala carte mémoire yi nga carte doo ko dindee léegi nii li ci nekk mën nga ko juur ci biir centre bi li ci biir ordinateur bi mën nga ko juur muy ay papier nga teg ko fii mu fees del centre bi. moom la aussi moom Khomeini tëjee woon adduna yëpp. moom la Imam Khomeini tëjee woon adduna yëpp xulóom la xam dafa gaaw dama ne la moom la yàlla jox yéen ci yàlla Muhammad ne ko jàmm naa loolu bi. waxaan rek ne qul huwa allahu ahad gaa yi ne ah mais kii waxul waahid de ahad la wax xam nga un zéro ba mun leen gis ngeen ahad moomu allahu samad gaa yi ne ah deux zéro ba de mun leen ahad moo tax mu nekk samad samad moomu bu leen fàttali lam yalid un walam yuulad te ñoom ñaar ñoom wax nee fay lam yalid walam yuulad soo nekk dem nga tàggalee leen waaye ñoo bokk ndey bañ lam yéen wala ñu yàlla ne yàlla na leen jàll waxal gaaw wala nekkul lahu kufuwan ahad gaaw waxal wax leen ne walam yakun lahu kufuwan ahad hmm. gaa yi yëpp xulli seen bët parce que ñun yàlla Muhammad lañ wax moom lañ mës a dégg ci jamono qul huwa allahu ahad ahad xam nga sooy compter da nga naan un deux trois quatre di loolu nga wax bu dee arab nga wax nag waaxid isnayn salaasa arbaa xam ko si ba mu àgg ca mille ah waaw ah, léegi nag yéen bi daan leen daan tëj porte yi ne leen qul wallahu ahad soo ne unique lu ci topp unique lu ci topp daa unique il est unique faa buñ tëj la ba noppi def ca baar jawet mooy ku amul dara lu ci mën a yor Seydina Muhammad bismillah ya indi leen ci kanam ma eh, sëñ bi indi leen soxla yu set yooyu ci kanam. Hmm. ci suba la wax alhamdulilah la nit ñi doon déglu bi ñu nekk ñaareel ci biir yéen di ko moom la yeneen ci di taxaw wax leen ko gaa yëpp daal ci suuf parce que da leen dugal ci ay ay ay euh, équations yoo xamante ni mënuñu koo résoudre équation à multiple inconnu la eh, inconnu benn ñaari inconnu sax xam nañ ko. mais trente six mille inconnu foo koy foo koy mën a résoudre bala ngaa di détourné seen leen dugal dafa leen dugal dafa leen nekk ci néew yoo xamante ni grammaticalement sax mënuñ koo tontu dañuy lii fan la jógee ah ak ah, la yéen a ci wax ah ñu ne ahadiyatu ak bokkuñu bokkuñu waaye nag wahidiyatu lay dugg ci biir ahadiyatu fekk ahadiyatu moom moom ahad la dinañ ko leeral ba mu leer nañ ba ñu wane ni yàlla moom kese moom rek moom doon moo fi am. billahi alazim yàlla du ñuy de toujours ma koy xale yi de billahi soo feebaree wala nga matu wala nga nga génn tukki am yenn problème yi gisoo mbaay gisoo yaay gisoo xarit gisoo kenn gisoo ku la ñaanal ku la ñaan gisoo ku la gëm gisoo ku la yaakaar gisoo ku xam sa gisoo ku la gisoo ku sa dara billahi di nga toog ba caag xam ne yàlla wallahu alladhi la que soo nee xul huwa ñoom ahabba moo leen daaneel moo tax ma dem ca waa Makka waaye huwa rek mbir mi am na ñu yu bëri waaw si moom xamal ni ngeen kon la waaye nag huwa moom ñu ko laalaan rek daanaka jaam naa di tool waaw daal loo li may wax <laughs> moom kon yàlla ahab la ba noppi di waaxid te waaxit bu nekk du yàlla yàlla ahad la ba noppi di waaxit te waaxit bu nekk du ahad mooy du yàlla déedéet bokkul bokkul wallahi laam comme guddi ak bëccëg wallahi laam ah moo tax seen sëriñ dina di ñëw léegi Cheikhul Tijaani jàngal nañu war nañu billahi Cheikh la Tijaani billahi kii kii moom billahi kii moo doon yonent bi li muy wax nga xamante ni minute bu jot muy feeñ jamono di ko gën a dëggal science di ko gën a dëggal te lépp génn ci alxuraan génn ci sunna yonent Yàlla Muhammad kii moo doon yonent Yàlla Muhammad billahi waxoon nañu ne ne ëllëg jamono dina ñëw ne dinañ dem indi li ñuy wax ci wàllu tasawuf xulul ak ittihad cheikh nee na baaxul cheikh nee anduma ci cheikh nee na ñun du mbir nee na loolu am na ñu ko daan wax waaye dañoo raakaaj te ñun raakaaj wu ñu ñun ñoom ñun ñoo noot xaal waaye xaal nootuñu déggal Ousmane ñun ñoo maîtriser xaal waaye xaal maîtriser wu am na ci yàlla nag du ko xaal maîtriser yàqu na parce que dina wax loo xamante ni moom dagal na ca moom du ca dem safar sataxaat yooyu ñuy wax dagal na ca moom parce que dafa dafa dof ku dof rufi al qalam anhu ku dox xalima bi ñuy bindee bàkkaar ci yow wàcc na la te am na xaal yoo xamante ni ci yàlla boo ko tollee dox na majnun sax lan lay woowe majnun léegi léegi léegi nag danger bi du moom mais danger bi mooy ah ñàkk a topp te xamuñu ne ci dafa nekkoon ci xaal te Cheikh na Tidiane amoon na ouverture boo xamante ni moom taalibe bi dafa daan dafa dafa dafa amoon na ñoom. am ñoom bu békk ci ñoom ba nga xamante su waxaan ba noppi ñu ne ko ndax lii sa yaram dafa tàng wala da yaa yaa ngi état normal dañu gën a laaj parce que bokkul ku mandi kenn du àtte ay waxam ku mandi du la saaga nday jéggal ko parce que su mandiwul du la saaga su mandiwul day am kersa ci yow tey su ñëwee taxaw dina dagali saaga xamal ni am na lu mos mais wuli yi dañuy mandi dañuy def li ñuy wax sakaraan

moom mooy daal di def incarnation moom la ñu incarnation ci jaam Cheikh nee na déedéet ittihaad jaam bi yàlla la yàlla ja bi la Cheikh nee na déedéet ne ko am mu ne ar rabbu rabbu rabbu wala abdu abdu jeex na. xaw ma kii moo xam moo dégg di lay ci moo dégg taw Cheikh rabbu rabbun wala abdu ar rabbu rabbun wala abdu abdun cheikh nee loo naan naan naan naan ci kaas yi loo na am na yoo xamante ne ñu dal nee na ñoo koy wax fana mooy extinction wala anéantissement su la neexee am na lu ñuy wax fana ul fana am na lu ñuy wax sax am na lu ñuy wax max am na lu ñuy wax saxu ah mu ngoog am na lu ñuy wax bakaar dégg nga ak yeneen yu ko Cheikh nag yàlla tuddee ne lu yëpp day dal yàlla yi waaye Cheikh nee lu mu la dal dal dal dal mu ne billahi desul di nekk jaamu yàlla de yàlla desul di nekk moom dong muy yàlla mu ne loo yëpp loo mos loo dajeel loo xam lu la ubbil ci ay kiiraay mu ne wallahi sayyiduna Muhammad liñ ko ubbil moo ko doole. moo ko gën a fort moo ko gën a leer moo ko gën a mat te Seydina Muhammad bi yàlla di wax ak moom bëgg koo indi ca hadratul qudsi war koo invité ci bureau bu tedd ba dara jàmm yëpp lañ ko dindi teg te garaatam yëpp suñu mbubbam yëpp suñu suñu lépp loo xamante ni doon na ko xool ci moom muy rafet daal di jël maqaama abdiya taj fal ko ko ci la ko mënee yëkkati bureau bi ci moom bismillahir rahmanir rahim subhanallahi asra bi wax yéena ko wax abdihi doo ko àgg mukk benn jaam mënu ko am ak teg waxuma la nag yàlla ceebul ci ceeb na yàlla ñu ko de foo ko déggee feneen wérul bu dee nag waa kër Cheikh Tidiane la foofu nag moo gën a wér di nag parce que ça signifie qu'il est mal informé bu foo ko déggee wérul rawatina bu dee kii dafa yor cours juróomi seede di jàng salaatul fatiha di wasifa di hadara kooku nag moom moo war dem na jëliwaat bi lu Cheikh xeex depuis mille sept cent trente sept ba nga ñëw deux mille neuf deux mille dix nga koy dundalaat illaahi mérité woo ñu lay wooyu tijaan illaahi dinañ si ñëw léegi ngeen dégg Cheikh na tijaan li mu wax ak ñun li ñuy wax nga gis différence bi nekk ci ñun ñoom li fokk suñu bopp sëñ Malick di wax ne yow li ngay daloo mooy suñu gàtt yow li ngay ndamoo li tax ngay bëgg sa dund di def nii billaahi mooy suñu gàcce sa gàcce ñun duñ ko sa gàcce duñ ko amee wallahi dañuy fanaan ne fekk fajar sa gàcce li ngay def gàcce mooy ñàkk dépense ñàkk yooyu la rek dañ insha allah kon sama borom mooy ahadun ahadun la goo xamante ni boole na te nekk samadu te ku nekkul ahadu dama fekk nga nekk huwa ku nekkul huwa mënoo nekk ahad ku nekkul ahad mënoo nekk samad ku nekkul samad mënoo lam yalid walam yulad ku nekkul lam yalid walam yulad mënoo nekk walam yakun lahu kufuwan ahad mbir yi dafa dafa dafa toppaloo yàlla dafa am harmonie boo ci damm benn musiba am moo tax tawhid saw tawhid dafa saw yàlla subhanahu wa ta'ala lim nekk huwa nekk allah nekk ahad moom moo tax mu nekk samad samad mooy ki nga xamante ni ñëpp ko soxla ko soxlawul kenn. kooku soo nekkul ahad munoo ko munoo ko nekk. Mhm. sa samat moomee nga xamante ne ñëpp la soxla te yow soxla woo kenn soo ko nekkul mënoo nekk lam yelit wala mu mënoo ñàkk jur am doom wala ñu jur la yow te yow soo amul doom amoo baay soo ñàkk soo soo yàlla su amul doom amul baay il faut mu am ndend soo amee doom baa mu am baay il faut mu am ndend loolu moo tax amul baay amul doom loolu moo tax lam yëli wam ñu moo jur wala yekkul doo ku ko naqam moo ko jur kii nag moom la yan yent yàlla Muhammad nërmele jamono ci ahadiyatu ak wahidiyatu ak samadiyatu ilahiyatu nag nekk lépp nag dë dë dëxiñ lépp dëxiñ nekk résumé yëpp yi waaw may kal ko moom sabarat di di di ismu gaa loolu moo tax sëñ Maodo mii junj nañu ko léegi dafa def yàlla dafa def comparaison ci doomu adama pour nit ñi mën a mu soog a fii c'est comparaison ah ascendante yaakaar naa ascendante day dafa jëlee ci doomu adama ngir mën dem ci yàlla fan la yàlla commencé la ta la yastawi ashabul janna sama borom moo ubbee moo ubbi waxtaan bi wàcce ko pour nit ñi mën a comprendre ngir yàlla yàlla bu yàlla du bëgg nit ñi dégg ko moo tax mu commencé ci doomu aadama mais attention attention attention nit ñi nan ragal yàlla yàlla moo wax de ragal leen yàlla ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad te suuf nag mu wax problème bi dëgg-dëgg li ko tax a jóg fekk moom dëgg-dëgg la ko tax a jóg sax moom du suuf a suuf mooy lan mu ne mu ne laa yastawi du yem mukk du fii ci adduna du du féete àllaaxira ñan mu ne asxaabul naari waa safara waa asxaabul janna ak ñu dem aljanna duñu yem am na koo xamante ni soo ko tegee fii indi alaaji Muhammad jógee day mel ni bu dégg bëccëg parce que bokkuñu kii moo ngi bokk ci ci ci asxaabul janna kii moo ngi asxaabu beneen gan ci yàlla musal yàlla neen laa yastawi asxaabu naari wa asxaabu janna ñu ne ko yàlla wax ñu loo wax loo ñu mus a wax indi nga ci preuve jox ñu preuve yàlla leen asxaabul jannati humul faa'izuun yàlla incha allah boole asxaabul jannati humul faa'izuun yàlla ñëpp def wallahi loolu la sama borom wax xoolal li mu indi nit la indi ci biir nit ñi mu séddale leen fariqun fil janna wa fariqun ci saa yi saa yi nag benn la ci sawara yi ak yàlla mosal yàlla ñu dégg di suñu wàll fariqun fil janna wa fariqun fil yàlla nee nañu du ñu yem mukk ba yawmal qiyaama marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzakhun laa yabghiyaan wallahi du ñu yem mukk du ñu du ñu tolloo mukk hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina laa ya'lamuun yàlla ñu koy laaj. sëñ bay yàlla waxal nañu nañu hal jazaa'u lihsaan illa lihsaan allah déggal yooyu yëpp yàlla ñu ngi laaj pour wan nañu du yem mbir yi yemul fii yemul fële ca ca ca àllata te différence bi fii mooy différence bi fee imam as nee na nit ku ci yàlla àjjana yàlla ji da nga judd yàlla bàyyee tere mooy àjjana fii soo xam nañ ni ëllëg yàlla xaalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu loolu la loolu ma ko am yàlla gërëm la nga gërëm yàlla yàlla ci yàlla na yàlla ba mu waxee loolu ba noppi indi niveau bi wàcce ko ba ñu comprendre mu ne ñu yéen sax taxoo leen maa jóg ki ma tax a jóg mooy man ñu ne ko waxal mu ne huwa allah allahu akbar huwa allah huwa huwa allah nga xamante ni huwa dafa soxoro soxoro soxor huwa tur bi dafa soxoro soxor ba onze la muy un un yàlla bëgg cee boole leneen un un muy onze ñaari la ilaha illallah muy un muy un onze ñaata turu turu sàng turu turu turu doy waar nga daa yi xam imam as mi xam na ko ci ubbeeku yu moom ko wallahi yàlla nee na huwa allah la ilaha illa ay waay kurul yàlla ñi mawul wax lii dama ne eh kurul yàlla ñi mawul wax huwa allah ma déggoo ma ne dama ne dégg arab xam du tax nga du du tax nga wax walla yàlla rek moo ñëwee wax walla kon la suñu wax seen biir ñëw na seen suñu jàmm xaaj bi Mouhamed Cissé yàlla yàlla bàcc lépp waaw jërëjëf jërëjëf yàlla rek moo ñëwee wax walla parce que huwa parce que xam nga huwa mooy lan huwa mooy lan mooy moom moom mooy lan mooy ki fi nekkul koo xamul koo gisul mooy or mooy lui mooy l'autre l'autre c'est l'autre moro saay saay bi philosophe ma ko daan daan ne l'enfer c'est les autres xam nga ci xaj yi ñoom saay saay nga xamante ni léeg-léeg ñu wax dëgg yu ay ay ay waaw jubadi yu yu jub xocc waxin wax moom la wax la mu ne l'enfer c'est les autres xamoo jakaar la xaw waaw ay sart la genre centre la ak a ñaaw boo gisee ni bët bu yàqu la pour mën a wedd yàlla ko man borom l'existence l'existentialisme itam humanisme di noonu ma ngo xam nga loolu mooy nañ ko xaja xaw a gëgee xool ma ngo moom mu digi mu ne la verser les autres parce que euh, autre dafa doy waar moom a mu doy waar nag Jean-Paul Sartre dafa con rek dafa dafa rek dafa demul seet Seydina Muhammad waaye su ko seetoon dina xam ni huwa huwa benn jëmukaay kese la am mooy yàlla moo tax alquran ne huwa allah huwa allah huwa moom yàlla yàlla xam ni su dee dane huwa allah ñu dañuy réer ba faw mu wàcc ni bi ko daane alladi la ilaha illa huwa ay waay yàlla moo bari yërmande fa inna ma'a al-usri yusran huwa allah alladi la ilaha illa huwa ñu ne ko waxal littérature boobu nit dama bëgg littérature mu ne aalimul ghaybi wa shahada amul benn benn benn mbir wala benn nit wala benn régime buy yàlla yàlla lu budul yàlla mooy la ilaha illallah du amul du malik xamoo la malika illallah waxoo loolu de da mooy lu ñuy jaamu mooy divinité amul benn divinité allah te divinité yooyu yëpp ay ay fausse divinité lañu il n'existe pas ñoom ñooñu existé wuñu ñu koy jaamu ci existé wuñu divinité yi ca boppam elle n'existe pas parce que dañuy dee dañuy yàqu dañuy fëlëf dañuy feebar dañuy sonn dañuy am ay problème bu dee régime la day mujj chuter wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi allahu akbar yàllaa ngoog na foofu la foofu la daani le gaay alimul ghaybi moo xam li nëbbu wa shahadati addina fànn aa yow kañ da nga xam ne li nekk fii wute fee léegi nii am na luy xew ci jamono loo xamante ni ñun ñëpp suñ ko déggoon daw waaye kenn xam ko si ne nii léegi yëguluñ la ko do nga doon di kàpp di leen jox di wax ne la euh, kàpp rek nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun te pourtant yaa doon kàpp di réer xamoo ko kooku xëy bu la yow li nga xam mooy shahada shahada mooy lan 1000 francs yi ma laari faal indi fekk du loolu de yàlla sori na loolu xam nga yàlla yàlla lan la mooy li imam as waxoon ca gàmmu googee ne ne ne sofiyanke ba ba yàlla moo tàngee loolu la mu jot wax yàlla ne ko sa tur man moo ma nërmel sa tur moo ma daaneel mu ne ko yan yan tur la mu ne ko awalu axiru zahiru baatin yaa awalan yaa axiran wa huwa wa baatinan bi nuurihi kalla kalla lotna kalla naadiru ba'udta bi qurbin allahu akbar wattasamta bi zuhratin aya ajaban min batin wa huwa waajib dañ koy ñoo xam aya ba aya ajaban min batinin wa huwa waahiru aya ajaban min batinin wa huwa waahiru déggal nee na ko jërëjëf yàlla mi am xel yàlla na la fay. Mor yàlla na la yàlla. waaye bàjjen jërëjëf baax na moom dafa baax sama bàjjen. yow Mor xale yi li nga leen def la baloo ko ci kër ga li nga def xale yi. jërëjëf Ndege yàlla mi am xel yàlla na la fay. Ndege jërëjëf Mor yaa ñàkk ci ñaar yaa baax yaa baax. Ndege yow mi yaa baax bàjjen. jërëjëf Ndege. yaa baax waaw waaw lay jigéen dëgg la waaw yàlla yàlla saafara bu baax jërëjëf jigéen kenn gënu la bàjjen yow yaay sunu yaay yoo xam nga loolu xam nga loolu tam sa bi muy ñëw ci kër ga sam bàpp loolu la ko waxoon sam bàpp loolu la wax sama yaay ci néeg ga ñu woo ki nga xamante ni yaa awalan yow mi nga xamante ni yaa njëkk yaa axiran yaa mujj xoola su waxoon yaa baatinan rek daal su da su billahi du waxoon su waxoon yaa baatinan rek ñu xam ni kii amul ma arka xamul mosul te ubbiwul ko ma moo tax mu ne yaa awalan wax ak moom nii ba noppi yaa axiran wax ak moom balaa daanaka waxu ba baaxee voilà. sànni fële jokkoon bi ko ba noppi xool fële xoolal loolu loolu lu ma nekkee yow maa ngi Mbaye Fane Ndiaye mii a waxal ba caag bi waaw naan Mbaye soo kiyee nga toppal ma nangam waaw sëñ Mbaye toppal ma nii waaye di wax Mbaye fii di wax Mbaye fee waa ji la def yaa wala lil muxaataba la ñu wax noonu yaa ci ngay waxal dafay nekk da ngay jàkkaarloo moom yaa awalan yaa axiran lu tax waxul yaa baatinan mu ne yaa awalan yaa axiran wa huwa zaahiru allah wa huwa zahir wa batinan min nuurihi jalla kalla kalla lot na naziru Cheikh Mati Diagne moo ñu koy firi kalla naziru ñu ne ko waa lan moo tax leeram gi kenn mënu koo xool jàkkaarloo ak moom leeram gi moom yàlla yàlla laa wax de ñëwaguma ci mbir ma de ci mbir ma wa wàcceeguma niveau bi pour jeunes yi li ma bëgg a wàcceeguma maa ngi ci maa ngi ñëw nag bu mu ne ñu ne ko lu tax mu ne ba ut sax sori nga dëkkoon biñ ci jege ah, sori nga ci jege waxta samta bi zuhratin nëbb nga ci ak feeñ seetal lii yow ndekete xoolal xam nga lu ñu bëgg wax ko ah, mooy ndekete moom su feeñoo moo ngi nëbb su nëbboo moo ngay feeñ moom yàlla su njëkkee moom su mujjee moo njëkk en ah, même temps nag bul def différence bi de soo def différence bi daan bul daan yow sofiyanke nga sofiyanke du daan ci yàlla bul jaxas bi muy nekk awal ci nekk aaxir en même bi muy nekk baatin ci la nekk zahir en même temps parce que awliyatu yàlla ak awliyatu nit bokkul awliyatu nit dafa am commencement am fin awliyatu yàlla amul commencement amul fin parce que yàlla xamul commencement xamul fin li mu xam mooy huwa allah huwa waaw bi pour bi moo tax nag mu daal di daanu moom ci la ba mu waxee li ba noppi nag xam ni nag ndekete yoo yëpp yëpp mooy yàlla mu de ayaa asaba maa ngi min baatini ci ki nga xamante ni heure bi muy nëbbu moom yàlla waxuwa zahiru ca la feeñee ndam am na ci mythologie grecque yéen yéen ñi jàng tuuti am na ci benn euh, monstre bu soxor boo xamante ni moom su ku lébbati nii fekk na moo ngi ci moo ngi ci quatre heures du matin sooy bàq ko tuuti waaye su gëmmee bëti ba gëmm ko ndekete ci lay gisee xam nga gars yi dañoo fay fay dañ daan jëm di jàng alquran di jàng jàngale Seydina Muhammad di ko defee seen livre ak seen texte yi ak a jàngal nañu ko ñoom Bonaparte ak dañoo dem ba ba ba euh, Alexandrie dem Égypte loolu moo tax France. di bëgg rey nit ñi ci droit parce que le droit français est calqué du de la législation islamique musulmane moo tax ñu dàq droit ci àdduna mais léegi soo xoolee seen droit loolu moo tax réew yi l'islam yëpp parce que dafa am relation ak ñoom seen i pas-pas waaye dafa relation ak diine ak ay suñu suñu pas-pas suñu culture. moom la léegi nag soo bi xam na ni yàlla. du nit lii ku mel doo nit nag góor yàlla yépp imam as nee na soo déggee góor yàlla nit yàlla ku yàlla ubbil soo déggee mu ne subhaanallah rek xamal ni jomm na soo déggee yonent ne subhaanallah mbir am na góor yàlla soo déggee mu ne subhaanallah mbir am na ñun nag koo dégg subhaanallah day arabale allah di neexee du subhanallah yooyu de subhanallah oustaz baaxul alhamdulilah di neex comme ni ma koy def alhamdulilah alhamdulilah di arab yooyu yëpp ay safal la rek mais subhanallah pire subhanallah pire am nga loo gis am nga loo yëg am nga loo suy. imam imam as na li taaju soo jommee ci yow subhanallah seen sëriñ nag seen soppe ba Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane nañu gis ngeen yàlla mii ngeen di wax qul wallahu ahad allah te fi leen su ma neexoon na jàpp ayatul kursi kese. wala allahu nuru samawaat wala beneen aaya ci aaya tawxiid yi mu nekk cëslaayu waxtaan wi waaye ku loola wax ak moom la ñëpp mën moo tax ma def ko cëslaayu waxtaan wi Cheikhuna Tidiane mi yàlla defal fattu billahi Cheikhuna Tidiane mooy ñu ko fay xawsul bëri yëpp nee nañu nee nañu nee na gaayatul gaayaat mooy yàlla mu ne le sommet des sommets le summum des summum mu ne mooy yàlla Cheikhu Tidiane Cheikh Tidiane wax de déglu leen soo demee ci jawahirul maani da nga fekk ci téere la Ghawsul Bariyati nee na le sommet des sommets mooy yàlla gaayatul gaayat mooy yàlla léegi nag ñoom su lay euh, jàngal daanaka duñ soxla yenn coono yu bari yi benn la lay ubbi rek nga daal di xam nga nga am xam-xam parce que hey waaye Mouhamad Ndieguène wóy wa bëri mag bi arif naa ko firi léegi bala ñoo bala maa dem ci waxu Cheikh Moussa parce dañuy wax aarif billah xam nga wax képp mosoo leen dégg ñu ne di wax aarifullah la shérif mosu ñoo dégg loolu aarifullah mosuñ ko dégg aarif billah la ñuy wax aarif billah nag ñoom ngay firee ku xam yàlla waaye dëgg-dëgg sofiyanke yi ñoom ñu koy firee du xam yàlla de mooy kii xamee ci yàlla bii boobu wasila la araftuhu bi anamatihi xammee naa shérif ci kaalaam gi di goma kon kaala gi mooy moyen bi la dimbali ba nga xam ne kii mooy sërif parce que kay toog fee xamul ni kii mooy sërif yow nga toog ne kee waaw ñi ñu kee sa ci wet ga kii ne la borom kaala googu mooy sërif borom kaala ga kon kaala gi moo tax nga xam ne kii mooy sërif allahu nag moom tamit xam-xam yi am yëpp am na ñoo xamante ni seen xam-xam kaala ga leen di wan ne lii xam-xam la kaala boobu mooy yàlla diggu leen ma de xale yi laay waxal loolu xale yeeku moom diggu leen ma nga da ngay dégg ton yi ci dëkk bi léegi nga dégg xale bu ndaw koo xamante ni mënul sax tuur ndox tuur ndox bu normal ok naay baax naw si nga dégg nga dégg xale mënul sax ni ñuy xamul sax ni ñuy tuur ndox mënul sax sangu janaaba nga dégg muy fëgg na noon aarif billaala loolu nga dégg yéen aarif la diw aarif la mm, mm, mm, euh, ne ko ne ko mu firi la luy aarif aarif billah bi boobu lan mooy taxawaayam waxul aarifullah de aarif billah mooy kii xamee ci yàlla mooy li ñuy xam yépp du jóge ci seytaane du jóge ci bakkan du jóge ci nit sax doomu adama du jóge ci ab isme mooy organisme wala organisation bu mën ci doon du jóge ci ab parti politique du jóge ci mbooloo du jóge ci euh, ab ab ab ab dogme wala euh, wala doctrine waaye dafay jóge ci allahu loolu mooy aarif billah al maarifatu billah mooy loolu fay laa koy wax damay bañ ñu leen ci détail xam yàlla yàlla kenn mënu koo xam laa imam ak moom ko jàngaloon laa yaarifu llaha illa allah jalla kana jalla ala wala yaarifu lmustafa illa hu alayka mu ne ñaare ñi nii kenn xamu la yàlla kenn xamu ko Seydina Muhammad kenn xamu ko fudul yàlla dégg nga waay kenn man ci ñëw léegi pour mu leer parce que kan la naasiru benn waay dañu woon damaa dem seeti suñu mbay benn waay fekk ma fa xam nga gars yi léegi yooyu moo leen intéressé ay affaire ay maarifa ay àgg ci yàlla yooyu moo leen intéressé sa àgg ci yàlla du dara mooy jaam yàlla Cheikh Ousmane Diagne moom koy jàngal léegi ngeen dégg ngeen xam ne yu bëri dañ leen di nax yéen xale yi mu ne ma diw nee na ñoom dañu gis yàlla ndax loolu am na ma ne ah ñoom de am nañu koy wax dëgg yàlla leen di gis te kat nee na duñ lay wax mu ne ma man li ma jaaxaloo duñ lay wax ne dañoo gis yàlla dañuy jël seen loxo di la wax ne rek sama bët bii laa ko gisee bay waa ji lukk seen bët naan na nii <laughs> ah duñ leen def noonu seen classe yi ak école yi. waaye xam ngeen li ma wax waaye sëñ bi dafa toog moo la xam ne tey ji waxtaan bi mënta neex am ngeen loolu yéen. xam nga ni bagage bu bëri dama koy denc sëñ bi daal toog te doog alaaj Muhammad jigéen la papaam mooy sama papaam mooy sama sëriñ bi moom du ma ba insha allah mais xam ni gars yi léeg-léeg ñu wax la loolu biir classe di la nopp naan la maa ko gis nii sëñ Mbaye waa ji daal may def pièce ah, daal li wóor li wóor waa ji nee wa baatinan min nuurihi kalla naadir mu ne leeru yàlla leeru yàlla mu ne mu ne xoolkat xoolkat boo xamante ni sopp nga nga ne da ngay jéem a xool yàlla mu ne kalla say bët tos na say bët explosé na naadir kiy xool ni kiy jéem a xool leeru yàlla waxul yàlla de min nuurihi la wax min nuurihi ci leeram yàlla ñëwagul de leeru yàlla la wax yaa ilaha illa allah leer ga la wax waxul yàlla waxul jëmm gërëm waxul jëmm jë waxul jëmm jë maa ngi jégalu ci li muy def ni sama loxo waxul jëmm ja wax leer ga ko mbokk mi su waa ji ñëwaatee fii bu subaa ne la moom dafay gis ak bëtam yii ah ne ko di yàlla moo bind lépp dina la wax waaw di yàlla moo bind asamaan suuf dina la wax waaw ne ko di yàlla moo bind weer da nga mu ñëw di ko naxtaan mu ne waaw di yàlla moo bind bi déer nga ne ko waaw am na bu ma tuddul de bu ma tuddul jant bi dama koy denc affaire bi day jóge ci suuf tey croissant du moins important au plus important yéen ñiy def seen dissertation moom ngeen di am zéro rek soo ñëwee la la gën a am solo ci waxtaan bi nga indi ko def ko sa bopp ba prof bi jëppi na la da ngay indi li gën a moyen am solo indi li am solo indi li am solo lool am nga di set noonu la ñuy defee dissertation dégg nga hmm. ma ne ko. ah yàlla xam na benn mbindeef mu ñuy wax mu ne waaw du ma ko soo ko laajee dina la wax waaw ma ne ko mi une du jotee moom du la dee ne moom day gis yàlla du treize heures jotee rek woo mu ñëw su ñëwee nga ne ko xoolal jant bi wax rek ne ko xoolal jant bi xam nga lu mu lay wax am na ay lunettes noires fumées nga ne ko déedéet min bu'din saghiratan wa tuqillu tarfa min amami fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnaasi fi zulami mu dem ba ci suuf nag ci la ko yan ci yén ci yàlla Muhammad bin Mustafa mu dem ba ci suuf daal ne attention bàyyi leen wax bi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadd su boobaa fa ya fa yu'rib anhu naatiqun bi fami law naasabat qadruhu ayatuhu azaman ahyasmuhu hiina yud'aa daaris rimami suñu Moustapha Diop yonent bi la ñu indil moom tax nee na yàlla ëpp na yonent bi la ñu doon indil exemple ka shamsi waaye maa ngi ci ñëw léegi insha allah maa ngi ci ñëw dinaa ko tudd ma ne ko wax ko mu xool jant bi soo ko waxee mun la amalu nag nga ne ko aalu ma nga ne ko xoolal mu xool billahi du ko xool jantu 13h moo ko mën xool nit say bët am na ko ko mën ci réew mi fii billahi mënut léegi ku mënta xool jant ah nooy xoole borom jant dama ne kenn mënta sant ndax ki ñuy sant mooy boroom jant losal na bët yëpp ca wayo kenn mënta sant ndax ki ñuy sant mooy borom jant losal na bët yëpp sant gi muy gis laa bëgg a wax kenn mënta gis laa bëgg a wax quoi mais dañ koy philosophe tuuti kenn mënta sant ndax ki ñuy sant mooy borom jant jant bii nga bëgg a xool borom jant c'est pas possible c'est un rêve te dañ lay nax gisuñu dara billahi billahi billahi laa billahi seddu France bii ku ca dem ñëw ku la jëf xam ne France bi waaye gis nga buur bii nekk fee ca Dakar billaay ku dugg ci palem boobu ba génn ku ñëw ku la gis dina xam ni buur bi nga dañu loo waaye police bii bu fa dem soo génnee yibbi di nga xam ni police ku la gis dina xam ni police bu ndaw bu ñu jàpp ci ku la gis dina xam ni simb nga jóge ku dajee ku la mën tamit sa ñërëbu la mu duma laa duma duma duma toj sa bakkan yi xot nopp yi bënn sa dëng gaañ la xotti la dagg la màtt la jël jël birig dóor sa côté gauche suñu bopp bu bopp bi nii ah jël lañ set leel la tuuti mais ku la gis dina xam ne kii daje na ku ko ak ku soxor mais sama borom ku daje ak moom hmm. ah! du noonu de yow ñii rek ñii rek soo gisee ñu xam ne yow nga ne gis nga yàlla tey waaw Cheikh na Tidiane nee na gisoo dara ah dégg nga sama tante. moom ca mag nga la Fallou Cissé moom war naa invité kooku dafa kaddu wolof nee na ku bëgg a ku bëgg a jo ku képp ku nam yi rangoñ ku am envie jooy te seetal ku la mën séeréeru la nga nga dagal ko juróom-ñaari saaga nekk. ay sëñ suñu am na dangay wax démb dama ko wax fii gars yi ci kër gi dañoo réew daan xam nga vacances yooyu mën nga yor te ñu nee na. nee na nee na duñ la diw dafa mën a xeex te nee na foo xeexee ñu indi la fay daaw mënoo xeex foo xeexee ah da ngay da ngay da ngay jël teel ma sama dàll yi yow da ngay doog foofu sumi sa jël veste bi sumi da ngay doog doog gis nga bi nit ñi di xalaat di nga gudd ah. mu ne mënoo xeex mënoo xeex. yow yàlla bool laa jaamam bii nga xamante ni ci jaamam yi gën a tuuti ci la bokk nga xamante ni biddéew yii ni feeñ nii am na ci ñoo xamante ni ñoo ëpp weer junni ay téeméeri millions yi fois biddéew yii di jël jant bi di jant ci mbindeef yàlla yi gën a tuuti nga xamante ni alquran nee nañu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru al-aziz al-alim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun yàlla nee nañu attention yéen jaamu yàlla ngeen mais bu leen fàtte ni yéen tamit am ngeen seen moromi jaam yu nekk fii ñu ne ko ñan la mu ne ñu nekk ci kaw ak ñu nekk ci suuf ñu ne ko ñu nekk ci kaw jox ñu ci ñaar yàlla nee nañu wa shamsu tajri li mustaqarrin la maa bind jaam bii di jant jox ko ordre ngir mu am benn benn orbite bu mu war a topp orbite boobu dox ba mu koy dox. nombre de minutes nombre de secondes nombre d'heures ya nombre de tierces ya yow wallahi ba jamono commencé ba tey musta am benn retard une seconde un tierce un millième de tierce musta am retard mu ne attention am na beneen dokkam moo xamante ni su ko di jotee mooy génn sëñ bi wax na ko démb télé bi su génnee xam leen ni attention du yàgg mukk ba ñoom ñaar def seen stockage la samtu yan bax yi daa am ci biir kàllaama adduna du yàgg mukk ba jant bi daw dem dab dab dab dab weer parce que kii wa kullum ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñoom ñaar fii falakin moo ngi ci yoonam yet boo xam ne ci lay naaw su lay sëy te yàlla du nit urat yàlla boole naag jëm ba mindee ko nii di jant mënoo koo xool nga ne da ngay xool yàlla déer nga waay daanu nga Cheikhu na Tidiane nee na wadd nga Cheikhu Tidiane la nga wadd waxuma kenn waxuma benn sëriñu kenn Cheikhu na Tidiane mi sëriñu gaay sëriñu sëriñ moom laa wax xaw sul nee nañu yàlla mooy gaayatul gaaya le sommet des sommets waaye ci ci ci boppam waxaat nañu beneen wax wax ji mooy nee na kon al maarifatu billah mu ne mooy gaayatul ulum Cheikh nee na kon xamee di xamee ci yàlla waxuma xam soo soo déggee wax xam yàlla ko diingat parce que ñëpp loolu la ñuy wax. dama damay bañ xam nga ñun dañoo def li ñuy wax terminologie lek mooy yi dañ bi ñuy dañuy wax am yàlla mais du loolu da ngeen di dégg soo yanke da dañoo am seen jargon am seen i kaddu am seen i wax am seen i fuhum seen i dégg-dégg yoon nag soo bëggee soobu seen yoon da ngay déggee si ñuy déggee di xam si ñuy xamee si loolu da ngay réer da ngay dégg ñu ne euh, fana wala yu demee nga nga lire extinction rek yaakaar ni mooy lu ñu lakk moom jeex fekk du loolu la mais ci ñoom suufi yi du dëggu nga ne mooy nit ku nit ku tàng koo xamante ni fu mu fekk dëgg wax ko suufi yi ne loolu du dëgg ñun suñu dëgg mooy lii bokkul fuum yi bokkul dégg-dégg yi bokkul ma ngo Cheikh Ahmed Tidiane nee na bu lii yàlla mooy xaayatul xaaya mu ne kon xamee ci moom yàlla moom mooy gën gi xam-xam dégg nga muy gën gi xam-xam waaw ñu ne ko waaw Cheikh xale ci yàlla lan mooy njëriñam mooy al-ma'rifatu billah xam nga Cheikh Oudou lu mu doon mu ne gaaw leen jàngal Alxuraan hmm. ñu ne ko loolu la mu ne wa ma xalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni Muhammad waaw suñu awee aaya bi rek xool yëpp dem jalaaj Muhammad ba ñëpp ku nekk di jaay dégg alxuraan ak ak foor foor loo ay ay aylu di jaay xam-xam moom bàyyi na fi yëpp jël benn aaya bëgg njaboot gi yëpp tënku mooy wa maa xalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun lu jotaay xat-xat lu ko xëjuwal ko jaam yàlla yi dama bëgg yéen ñëpp ngeen wëlbati ko ñu bokk ñu ñëpp ànd jaam yàlla fee ma xam ñu ànd ñu dugg biir àjjana loolu la doon wax moom laa ci gëmul leneen dundul leneen dundewul leneen dundalul leneen li mu dundee mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinaa ci ñëw léegi li mu dundee mooy wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne lu ñu jaamu Cheikh Abdiane nee nag du ñu amee xam-xam ci moom ñu am xam-xam bu jugee ci moom mu ne benn njariñ la xam-xam mooy lan al ibada jaamu yàlla mooy l'adoration la soumission Cheikh nee na benn njariñ la maarifa am mooy jaamu yàlla waa léegi. waxu Cheikh ak waxu keneen ban la ñuy jël ku mu mën doon nag amul muqaddam amul xalifa soo waxee sa wax wax waxam gis nga sa wax amul waxuñu sax gëmuñu ko dañ ne amul lu amul ko gëm amul bul insister ah bul insister non bul insister parce que ñun gëmuñu la dafa am lu dafa am lu lu lu lu yàlla bëgg ci jamono. jox ko yéen yàlla wax la mu jox ko Cheikh Cheikh jox ko ko yéen ko war a jox mu jox ko la ko ba mu jot ci yow soo ñëwee bëgg koo xañamal ñu war jël bi dem fekk Cheikh ñun noonu noonu la noonu la ñu alaaj Mouhamed jigéen tarbiya famille bi yëpp loolu lañ xam soo ko mën di doon soo dëddoo yoon wi ñu wàcc la alquran xam nga lan la yàlla la yàlla wax wattabi' sabila man anaba ilayya toppal yoon kii ñëw ci man waxul waxul topp waxul toppal kii ñëw ci man toppal yoon wax parce que kooku day dee waaye yoon wa du dee dégg nga de te loo ñaan yàlla ba mu nangu du dee mooy dina siraatal mustaqim waa Souleymane ba mu seetee Balqis loolu la Balqis wax waxul loo aslamtu li Souleymane waxul loolu wa aslamtu maa maa Souleymane li li kan. li Allah maa Suleymaana li Allah ñu ne ko kan Allah baqi mu ne rabbil alamin jeex na daa ren de sabaa da ngeen di dégg mooy baa suuf damaa jébbalu ànd ak Suleymaan ci yàlla waxul damaa jébbalu ci kon sëriñ bi yéen da ngeen di ànd yéen ñaar jëm ci yàlla da ngay ànd ak moom jëm ci yàlla da ngay ànd ak moom dem jàkk ja ànd ak moom wërsëgati ànd def lu baax ànd ak moom tere lu bon ànd ak moom digle néew ànd ak ànd ak moom lañu wax ànd ak moom tabax jumaa yi tabax jàkk yi defar saaw yi tabax école yi ànd ak moom lañu wax moo laa lañ mun diggante man aw ma taalibi ñi fi ñëw ñëpp samay frère lañu samay rakk lañu ci yàlla dëgg ci moo am yëpp amul ak mi leef xaar ma yàlla lu dul. ña ko moom la tuddee góor gi rek. ñëpp yaatal keroog ñëpp ñëw. waaw. radiyallahu taala anhu loolu ñu jàngaloon dinaa ñëw seen xalifa dégg nga li mu wax toujours borom Ibnu Ashir wax nañu ko yashabu shaykhan aarif al maqaaliki su boobaa moom moom sëriñ boobu. yëpp waaw tey déedéet du ma waaye bu ne ma taxawal di yëpp xamu wax bu ma bàyyi ma dem sëñ bi yëpp xamu la wax yëpp ya soo demee tëgil ko gàncax yi ñu la sóobuwaay ya ñoom loolu la ñoom suñu ya bu dee nit ñi nag gannaaw yoon wa rek ñu jeex xaaribal masalik yi ñu xam yoon ku xam yoon wa yaa xam fas yaa xam animaux sauvage nekk yee gaaraat su boobaa sëriñ ba lan mooy njëriñam yaqiihi fi tariqihi al ci soobu gii mu soobu yoonu yàlla di wut yàlla di wut ngërëmul yàlla al-mahaliki lépp loo xamante ni ci soobu alku mooy bakkan bànneeku bakkan adduna seytaane jigéen lu niin lu nooy lu rafet sëriñ bi day taxaw sa digganteeg loolu ba heure boo bëggee def dara sa xel dem ci moom sa xel dem ci yàlla déggal waa gënum te teg yuskiruhu llaha du laahu de laaha moo innama yaxsha llaha du laahu innama yaxsha llaha la fii tamit yuskiruhu llaha ida ra'aahu wa yusilu l abda ila mawlaahu mu ne waa ji nee ab sëriñ sëriñ naa ko nee na nee na sëriñ day transparent ñu ne ko lan mooy transparent moom bokkut ak ivoirien ba ivoirien ba nekkoon transparent moom grillage de nuit transparent mooy li nga moom la ñu di grillage loolu ko déggee ku nekk fi nga fi nga waaye nee na sëriñ day transparent ñu ne ko waaw bu dee moom sëriñ bi moo nekk nii ci ginnaaw ko fa nekk mu ne allahu mu ne sëriñ bala ma wax aaya wala ma wax hadis billahi soo ko xoolee rek xel dem ci yàlla ah xool leen seen maam xaaj Muhammad fekk mu ca plianam bi balam laa waa balam laa wax balam laa jox benn aaya balam laa jox benn hadis soo ko xoolee xam ne kii wëlu la xool photo ma la jox ma bari xool ko photo bi kanamam boobu soo ko xoolee na mu def bëtam yi ni mu taxawee ni mu xoolee nga xam ne kii nit yàlla la waaye fekkal maam Amina sa biir nga ñëw mu muuru muuraayam googee ñu ne bu njëkk moo koy pompe loxo ya ndax ni mu setee ci daay yaram la setee ci bàtt na yaram moo set mi weex tàll rafet lool mu yiw dara du ko tax cinq ak ba ba nga xamante ni parfois moom lay dundee sangu moom lay dundee soo ko sangee mu sangaat ko soo ko sangaatee sangaat ko léeg-léeg ñu sang di set te set boobu wallahi alazim day reflété day reflété setu baatin la billahi moom mooy mooy doom ay kursi naan da la sëñ bi xanaa yéen da ngeen a bàyyi xanaa da ngeen a bàyyi alaaji lii nii su ñëpp defoon ku nekk junni mën a fàttali aajo dé wallahi waaye dama bëgg gis nga mbokk ci jaan yi mbokk ci jaan yi xam naa ñëpp waaye sët yi sëñ bi nañ góorgóorlu nañu góorgóorlu sët yi nañ góorgóorlu sëñ bi ñun loolu dafa siiw ñun bu ñu joxe mais dañu koy wax fépp dañ koy wax sët yi li ñu yàkkamti mooy sëriñ ba jàng aaya ñu agare sant bu ma ne wa maa xalaqtul jinna wal insa dégg du ma àggal bu ñu joxe gis nga nag soo juumee ba def fatul naxwu foo war a waxee ha nga ne hi wala nga ne hu billahi taali ba gën tuuti li muy njëkk a def mooy ah man dama si topp sëriñ bi jàngal bi sëriñ bi léegi ñu la ren rek xoolal muy def euh, euh, photo lii di complément d'objet direct mu def ko complément d'objet indirect mais kii xamul pourtant dafa juum ba desate dañu jëppee juum ñun ci jaan loolu rek mooy suñu biir moo tënni aaya di ñaar su doon bi toogee nga doon si kaw su doon lu rafet nga doon lu rafet di xëccul moom bagage rek soo ànd ak moom jënd mbuus ñaar dërëm jox ko jënd gàdda li naan yooyu baaxul nañ ci góorgóorlu xoolal fi mu ne mu ne nii euh, journée Cheikh Tidiane ah gàmm gu waaye cotisation ñaar téeméer kenn du joxe am na ci ñii ñoom ñii toog fii mën naa ci joxe ñaar ñoo xamante ni fi mu nii def nañ deux millions trente vingt mën naa leen jox ci mbooloo bi deux millions pour gàmmu ge gàmmu ren ji. ak yéen ci journée Cheikh Tidiane bii kat xat mi bii kat mi bi ñu doon def am nañ ci deux millions deux millions cinq cent trente vingt ñetti nit ñi waaye mille francs bi nga doon. dem jàkka wuti ba ñaan ñaan wuti ba yooyu kenn mësul affaire waaw Cheikh kenn du moom Cheikh borom faat dañ ci boole di joxe mais ñun loolu la ñuy yabee ah loolu la ñuy yabee te billahi ba tey yoo def moom mais soo gisul njëriñ bàyyi bul joxe ci ñu dénku la te nit seen tey seen sëriñ billahi musul mais xool leen li ala direct ñëw léegi xaj Mouhamed dégg ngeen li mu te l'islam jox may ci la bokku il faut dafa am solo taari bi day joxe te yéen seen kër yi joxe seen kër yi dañuy bàyyi seen kër dem tabax kër yàlla yi mu nekk ay pale yéen seen kër yi xam ngeen li may wax doo leen demee seen kër yi fekk fa yu bon maa ko wax xam li may wax bu ngeen dem ci kër yàlla ko mu rafet lool taaw seen sëriñ yi dañuy def loolu kon ñoo xam nga ñoom nekkuñ seen xaalis mais daal di lay joxe mais dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër ah kenn du ko wax loolu mu ngi ko la yan ko ma ko léegi Cheikh Tidiane nee na xam-xamul xam-xam xamee ci yàlla amul benn njëriñ bu dul jaamu yàlla seen maam laaj yoo xamante ne firul ñu ko dinaa ci ñëw léegi su ma dikkee ci moom léegi nag Cheikh ne yàlla dafa am ñaari mbir yoo xamante ni. moo tax jaam mënta teg ci bët Cheikh Tidiane wax de waxuma de billahi Cheikh Tidiane Cheikh nee na ñaari mbir moo tax jaam mënta teg bët yàlla ñu ne ko ñaari mbir yooyu mu ne benn bu njëkk bi affaire nit la man suuf ila insan aw ila insaniya te insaniya suñ ko tuddee rek. xutba ki ñuy ki ñuy ki ñuy ki ñuy jéem a junj mooy kan allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Cheikh Tidiane nee na benn paragraphe bi ndax doomu aadama mën ta teg bët ci yàlla Cheikh nee na benn bu njëkk mooy haqiqatul muhammadiyya kooku waxtaanu boppam la du ma ci dugg waxtaanu boppam la xaqiqatul muhammadiya nee nañu benn nit yàlla moo ko mos a séen mooy Abu Yazid al-Bastami moo ko mos a séen te ba mu ko séenee dafa taxaw ba ci yàgg mu ne billahi wallahi tallahi maa ngi waat ci yàlla ñu ma bind yónni Seydina Muhammad ci dëgg te moom yàlla moom doomu ma yàlla yàlla xamal ne moom benn seconde benn tiers benn millimètre un millième de millimètre su ma ko yënguwaatee leer gi lakk ma comme ni caas sabara ni ñu koy lakkee loolu mel ni fàttali maa ngi ñëw Seydina léegi maa ngi ci ñëw yéen yàlla Muhammad ak Seydina Jibril alayhi salaam Abu Yazid loolu la moom nee nañ mooy benn wëli bi ko Musa seen seen ñu ne ko bul bul jéem a accéder fii pour di jéem a accéder zone interdite c'est la zone scellée scellée ne boobu la Cheikh nee nañu waxuma sax xaqiqatul muhammadiyya parce que lu jugee ci xadaratul qudsi foofu lay wàcc foofu jaam amu fa amu am na loo xamante ni ku mu dal sa am na yoo xamante ni fii rek la ñuy fii la ñuy aaroo da ngay tudd yàlla ba ñu sedd dee fii ci àdduna sedd guy ñu dégg yàlla xam dee waxuma laaj na fee sa kaw te fii ci àdduna fii nii fii so cheikh nee na benn mooy bu ni premier paravent bi ñu ne ko deuxième paravent bi lan la mooy rida ul kibriya nee na yàlla la ko bat kan maa ngi bëgg a neex nag nee na sama borom am na yu muur kanamam bu tedd gi yoo xamante ni benn lu toll ni bépp suuf bu toppan ci tuulu bi mu ne existence dootul am allahumma inni as'aluka bima waarathu hujubu jalalika min subuhati wajhika alkarim allati law zaharat lil wujudi la tadakkaka al wujud wal haraqa wa sara mahdan ala moo tax ñaanee yàlla lool. ay la ay waay yàlla du morom bu ñu fa ay waay waay xale yi bu xale yi ay waay xale yi bu leen koyee yàlla ay waay yàlla du morom ay waay bàyyi leen jox la ngeen koo gis ay waay bàyyi leen jox la ngeen koo xam ay waay bàyyi leen jox li yéen a bokk ak moom di toog di lekk ay waay bàyyi leen di saaga yàlla ay waay bàyyi leen di fooyee yàlla ay waay bàyyi leen ku ci jox ko yàmbaane da nga am maarifa ay waay bàyyi leen caaxaan yi jeunesse bi bu leen nax yalla du caaxaan yàlla du fawukaay yii Cheikhul Tidiane wax moom moom la yàlla ubbi lii waxuma la moom dama ne Cheikh la mu wax fee la waaye fii ci àdduna jant bii mënoo ko xool producteur bi rek mënoo koo xool par na cinq waxuma la jant bi te jant bi xam ngeen ni mu ne ni ko juróom-ñaar fukki mbubbi ko du moroom de nañ bàyyi caaxaan billahi sunu musiba yii jirib yépp tremblement de terre yeeg du dara lu dul jàmm boo xamante ni moo ngi fanaanee janaaba xëy mënta tuur ndox normalement sanguwul taxaw nee dafa xam yàlla di bëgg dëndam billahi waaw mën mun bépp malakuut ak laahuut ak naasuut ak jabaruut ak laahuut ak laahuut yëpp ñu ngi ñoo ngi lay muul ñoo ngi wax ni kii xamul li muy wax kii dafa réer c'est dangereux nañ ko bàyyi la jeunesse nañ bàyyi yàlla yàlla du suñu morom xam nga yàlla lan la moom. wa maa xalaqtu al jinna wal insa illaa liya'budun yàlla waxal li ñu ne wa maa umiru illaa liya'budullah muxlisiin lixlaas ba moo amatul nañ ko góor ci lixlaas nañ ko fellal defee ko ni ko Seydina Muhammad doon defee waaye lii xew ci jamono baaxul musiba la billahi duñ ko bàyyiwul Sénégal bi nga koy sàkk. pare bu ndaw juddoo ko mënoo sax tuur ndox normalement mënoo ko wallaahi xam mënoo jàng Faatiha di fëgg sa dënn naan gis naa wallaay tuubal wax ma tuubal wax nga lool wallaay tuubal oustaz tuubal wax nga la déggee dañuy muslu ci yàlla dañu faral di jooy wax ma la yàlla gis ko wala gis lu bokk ci waaye ku ko yëg ku la gis xam la seen maam alaaj Muhammad Ndieguene daan mu ne seen wax du bari fii du dara seen dënn yee tuuti daan na ko wax alaaj Muhammad nee na seen mu ne waaye wallahi am na ñoo xamante ni juróom-ñaari géej moo ngi daw seen dënn yi ta du leen dee dem jàkka ja juróom-ñaari océan moo ngi daw seen dënn yi te du du leen tey dem ja du leen tee am ñu soxla du leen tee du leen ñëw du leen tee dem ca jàkka ja wóor bi ko dem xadara juma ànd ak ñu ñu saafante ak ñoom te duñu wax mukk lu doyee xaal du leen jàpp ñoom ñooy jàpp xaal te juróom-ñaari géej moo ngi doon ci am na ñoo xamante ni lépp lu faari waxoon xanaa ni am li ba ca xaw ma am na ñoo xamante ni wallaay naanuñu maam laaj nee na naanuñu dañ leen a jubale gaz bari man mooy nga toog fi ñu tuxee yamba gaa yi tox ñeenti mëngool ku ci yow yow toxoo da ngaa ñëw ba duuloo génn di saaga di perturber di yow soo toxoon koy jëf maam laa ji nee na góor yi ñi ngay dégg ñu ngi ay nit yàlla ak yooyu di bind naan maa bëgg ci maa nekk ci taxawu lépp maa def lépp maa jiitu lépp maa nangam nee na maa yooyu ngay ngay dégg yëpp mooy dënnu yaa tuuti rek seen dënnu yaa tuuti mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne graisse gi nekk ci ginnaaw ba muy perturbé fan bi di yuuxu ngoox ngoox ngoox mu ne ay kilos moo ngi ci ci nag te moom sa ginnaaw tëdd mbir mi du du du du du caaxaan du caaxaan wallaahi Haj Muhammad du jaaxaan dégg ngeen ñu ne yàlla nañ ko wéetal te xam ni li ñuy askaneel yàlla du loolu ba ma nekk ci li si gannaaw ñëw na ko ni ma ko sëriñ yàlla ma ne ko seeti woon naa ko xale si ginnaaw waaye ba ma demee biir ba doon daw ñu ma ah ma ne ko ah man naa ko ma faa yónni woon dañ ma ko yónni woon waaye boo ñëwee ma sëñ jigéen man de sama ñi yëpp na ko moom ma ne ko lala mën nga sama ma ne ko ma ne ko bul daanu wala kii ma ne ko gaa yaa ngi nii waa lycée yaa ngi soo fi waxee dama damay gaa yi ñu ba nga dee dara du ci am na ay karaté ay taekwondo bi ñëpp dañ lay dóor ba nga dee dara du ci dikk dalal ñu waxtaan lan la yàlla joo xamante ni day feebar di ami problème di naxaate di di di juum di di gaññu yàlla ji gaññu di di defi manière manière ay manière yu ñaaw manière ay manière yàlla waay waay correctul Cheikh Tidiane nee na déedéet bu leen wax loolu Cheikh nee na li kibriyaat moo tax kenn mën nga teg yàlla mu ne moo tax te suuf gis moom ba ko yàlla ubbilee leer ya ba mu ba yónni yàlla Muhammad jël loxoom bu tedd ba nandal ko ba mu man ni ni moom Cheikh ni mu nandalee gaa yi ba ñun ñëpp ku di nekk xam ne naan nga attention li am na Cheikh Saxaani Cheikh Tidiane nandal na la seen Mame El Hadj Mouhamed Ndieguène toog na fii ci dugg saal bi saal bi yëpp toog mbooloo yëpp toog mu ne billahi wallahi tallahi nandal na ma boromam seen maam wax na loolu nandal boobu nag moom la yonent bi nandaloon Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane eh, eh, moom la moom la ko sama borom nandaloon jërëjëf Sow ba bëgg El Hadj Mouhamed Ndieguène bi jërëjëf Sow yaa ngi ko joxante ba biir àjjana ku bëgg Cheikh Tidiane maa ko wax Bafa yaa ngi soppi nii Bafa kooku du jullit Bafa wallaahi moom dem na ba ko moom la bu jóg xol xol bu Cheikh maa la ko wax dañ ma war la ko wax maa la ko wax maa la ko wax moom nii mosuma ko wax nag billahi moo nga fat moo nga faat te lipp ba soo gi soo waaw Moussa Faye yaay santal waaw jeex na fu ma nekkoon dëgg nee na ma Maroc Maroc rek neex fa la Cheikh Tidiane nekk nga ne ah. tey li am na Cheikh Sakani min faydihi bil banadi wax na ko alaaji Modou nee na ya billahi wallahi tallahi sañoo xam sa soppe ba nee na Cheikh Tidiane nan la dina wax na ko ñii seede nañ ñii seede ko xam na li may wax mu gis xaqaayit yëpp gis ba ca kaw gis ba ca suuf yàlla ubbil ko mu gis xa lépp lu nekkoon ci àdduna ñu koy jàng ci téere mu nekk lu ko lu abstrait yàlla ko ko concrètement loolu mooy xaqiqa mooy lépp lu abstrait yàlla concrétiser na ko ba nga ko xam ba dootoo wax ci di tatole Cheikh Tidiane xam nga mu wax ci saa dafa tourné rek daal ne ah ah ah coow li bari na de waaye man li may wax Cheikh Tidiane mooy lan tabaraka ilahi وتعاليت إلهي من الدهر إلى الدهر وتقدست إلهي من الدهر إلى الدهر أنت ربي ورب كل شيء لا إله إلا أنت يا أكرم يا أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات اغفر لي ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك te saa si nag Cheikh Tidiane daan léegi li ma bëgg ñëpp ànd na wax wax na ko man mooy subhaana man ta'azzara bil bil azama wala ta'azzara boo baax subhaana man taradda bil kibriya subhaana man tafarrada bil wahdaaniyya subhaana man ihtajaba bil nuur mu soog a wax nag li alaaj Muhammad Ndieguène waxoon mu ne subhaana man qahara al ibaada bil mawti maam alaaj ne bu yàlla bindul woon am na jaam yu saytaay di wax rek su nekkee amul woon ku nekk loo nekk mel waaye su dee amul woon am na jaam say say am na ñu bëri dañoo xam ne dañuy dee wax ñu bàyyi waaye gëmuñ ci dara jam jàkka jàkka wuñ ko yaay gëmuñ dara xam nañ dañuy dee ma moom la wax loolu xaqiqa la xaqiqa la subhaana man qahara al-ibaada bil mawti attention Cheikh Tidiane nee ma man de li wax ma ne maa ngi tabaarakta ilaahi min ad-dahr sa xola Cheikh la góor yàlla yi def la def dafa def li ñuy li ñuy def li sobi sobianke di wax mun naa jàpp moom la def dayoo ping pong ngay wax yàlla moom la def ak yàlla tabaarakta yow yàlla yow tabaarakta ilaahi yow sama borom kañ ñu ne dëxri ñu ne dëxri su tàngee ba sedd yow la su su lëndëmee ba leer yow maa ngi lay maa ngi lay màggal yàlla su guddee ba wëccëg ñëw yow la ñu ne dëxri ñu ne dëxri su amee topp am mi na dëxi ina dëxi yow yàlla maa ngi lay maa maa ngi tudd sa barkeel tabaraka ilaahi mi na dëxi wa ta'aalayta maa ngi tudd sa màggaay mi na dëxi ina dëxi ci xaal bii wala ci xaal bee ci lawal yëtu wala aaxireetu zaahireetu wala baatineetu yëpp maa ngi tudd sa màggaay yow yàlla wa taqaddasta maa ngi tudd sa sellte yow yàlla a na dëxi ina dëxi xaal bu mën ci nekk man seet maa ngi tudd sa sellte yow yàlla yow mel ni sama borom dara ko waaw Cheikh lu tax nga wax ma subhaana man tabaaraka illaahi min al-jaahiliin tabaaraka illaahi min al-jaahiliin tabaaraka illaahi min al-jaahiliin Cheikh ne ko anta rabbi laa ilaaha illallaah anta rabbi ndax yaay sama borom am na am na am na lu Cheikh waxu lan la wa ana abduka wa ana abduka bokk ci ñaan nga parce que foofu moom nekkatu ko moom bokkul yàlla rek lay wax moo tax waxul ana abduka ca sëy bi nga xamante ne nag lu mu joxalante la dafa wax ne allahumma anta allahul malikul haqqul mubin al muta'azzizu bil azamati wal kibriya al mutafarridu bil baqa al hayyul qayyum al qadirul muqtadirul jabbarul qahharul la ilaha la ilaha illa anta ana abduka ana abduka amiltu su'an wa zalamtu nafsi wa atraftu bi dambi ba ca ma nga ñoom waa sëy bi ñoom suñu cheikh ak ñoom waa xib sëy bi ñoom ñoo xam yooyu ñun xam ci dara donc ñu koy dégg rek ci gars yi ma ngo fii moom amatul yàlla rek yàlla lay wax ante rabbi mu ne ko waaye nag yaay sama borom waaye bul fàtte ni tamit yaay borom ñëpp yaay borom ñëpp war a bu kulli shay laa ilaha illa anta billahi yow rek billahi yow yàlla yow yow rek fi nekk yaa karamal akramiin ñu tedd ñëpp yaa lañ gën a tedd yow woon fa tax xeeral yow da ngaa tedd ba noppi di teral nit ñi di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen xéewal ku lay mooy ku la mooy nga yemale mooy sax lu gën a tefal teraanga mu ne ko yàlla man dema bëgg li ma bëgg lu simple la mu ne ko lan la mu ne ko ixfir ixfir lii baal ma man Cheikh Oumar Tidiane junj la du pour noonu wax na ko junj bi ñëw na parce que doon na ko ixfir li da koy wax li wa li ibadika alladhina amanu bima anzalta maa ngi jéggalu koo xamante ne wax na la léegi nag ci la waxee nag ci la yéemoo nag parce que fii la borom kañ léegi nag ba mu ko kañee sama borom tudd ko ay leer may ko ay ay minax ak ay kusufaat ak ay futuxaat ca saati defal defal ubbil ko ay buntu nag muy gis yëpp nag ba mu ko gisee muy yéemu ci la waxee subhaana man ta'azzaza bil azamati allahu akbar ay waay buur yàlla baa ngay waxal yàlla waay subhaana man ta'azzaza bil azamati wa ta'azza bi maa ngi tudd màggaay yu ki nga xamante ni dafa muuroo ak màggaayam muuroo muuroo subhaana man tarada bil kibriya maa tudd sellaayu ki nga xamante ni dafa lamboo rëy bon suñ papa ko ko sol sa sa yaram la rëy nit yu wax da ngaa rek alko nga mbubum yàlla la kenn sol subhaana man tarada bil kibriya subhaana man tafarrada bil wahdaniyya mooy xul wala ahad maa ngi tudd sellit ak ki nga xamante ni dafa nekkee kenn ci ahadiyatoom wahdaniyya boobu bu ko firee wahidiyya déedéet ahadiyatu la léegi nag mu soog a wax wax ji nag wax wax li war tax ñëpp góorgóorlu sell ku bëgg ci yëf yi da ngay sell te bàyyi caaxaan xam nga la moo tax Cheikhoul Tidiane mi yàlla ubbil am fattu moo li ñuy wax du fatfu de loolu fatfu la fatfu du fatfu c'est du n'importe quoi baaxul nee na subhaana man ihtajaba bi nuur maa ngi tudd fenn teg borom bi nga xam nga nu mu ko mu ne yàlla leer la parce dafa wax ne allahu nuuru samaawaati wal ardi di loolu la loolu la alquran wax mu ne kon yàlla leer la maam laa ji nee na yàlla leer la léegi nag Seexuna Tijaan ñi jàngal nee nañu subhaana man ihtajaba bil nuur maa ngi tudd tell teg ki nga xamante ni dafa muuroo ak leer dafa dafa dafa kiiraayoo ak leer te leer la dëggal te leer la yàlla leer la li ko yiir ba kenn du ko gis leer la maam laa ji nañu nag ku bëgg a yàlla da ngay fexee doon leer xale yi déggoo leen nag foofu amul kenn amu fa accès lu leer moom yàlla leer la moo ko wax ñun waxuñu ko du xam-xam du fattu moo wax ne allahu nuuru samaawaati wal ardi mathalu nuurihi ka mishkaatin fiihaa misbaah al-misbaahu fii zujaaja az-zujaajatu ka-annahaa kawkabun durriyyun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyyatin wa laa te kat leer ga nam namoon doole moo tax yàlla ne yakaadu zaytuhaa yudhi'u walaw lam tamsashu naar ne yàlla yàlla sax dem biti bi mu naan ne attention nuurun ala nuurin yahdi llaahu li nuurihi man yashaa'u yàlla ci boole yàlla ci yàlla boole maam laa ji nag nee na soo bëggee am ci leer gi da ngay fexe doon leer mooy len ñee ko nit ñi mu nekkee leer te yàlla bind nit ci wàllu euh, madda ak ruux lii di matériel lii di spiritualité maam laa ji ne déedéet da fexe ba am li ñuy wax tuma ñii na fexe ba sa ruux nekk li nga xamante ne mooy jëriñ sa saat fexe bu la lu yàlla digal nga nekk ci lu la tey nga bàyyi maam laa ji ne soo ko defee su yàggee yàlla daal di ubbi sa xol def ci leer su ubbee sa xol def ci leer mu ne leer boobu day nekk daal di nekk njub su leer geegu nekkee njub sa cër yi daal di nooy nooy nekk ci yàlla su nooy nekk ci yàlla ju fajar yomb la ci saa si nga bokk ci jur ba tatajaaba junuubuhum anil madaaji'i dañ ciy bokk deux heures rek sa wet sa wet yi du yow sa wet yi ñooy wax ne suur nañu lal bi loolu la wet yi wax ba lal suur nañ la tatajaaba la yàlla tatajaaba junuubuhum waxul ñoom nit ñi de junuubuhum seen wet ya da ngay tëddee ko côté bi euh, euh, daan na après position bi baaxul wëlbati ko sa wet yi ne la jugal jaamu yàlla nga tëddee bii mun la jugal. noonu la léegi dina coxotaan ba nga ne ba a tëddaat xap xapoon ba nelaw yu bañ wet gi nelaw waaye demal waaye tim bi songal ndox mi waaye yàlla dem jàpp wala nga sangu sànni ñaari raak commencé toog di jooy di jégalu yàlla di baalu yàlla ba fa jàppee am na ñoo xamante ni parfois lañ koy def mais seen maam laaj moo xamante ne nee na mu koo ci laal donc toog ñun ñu ngi dikkal ñun ñëpp dañuy dikkal boo ci gis mu laal benn cinq mille latif rek. wala benn dof bu xaw a ceeb du xëy di xam-xamal ba di dof doxal pour nga def suñu da ngaa guddee ba mu ne la ah lan it laa doon laal ji donc dafa wér daa fay dee daa yi maa ngi tardé bu bu tànn parce que laay laay laay laay ci kan une seconde bii laay lay def dara waaye lu ci yoon nit ñi yow li ngay dikkal aussi lu man lu soxla yow dikkal si dikkal sa diggante sa wàll mi alaaka boobu alaaka la doon ci dimension personnelle yàgg yàlla la. c'est une intimité spirituelle yaa yàlla mais intimité bu dee moom ci digg aussi nekkatul intimité yéenay fanaanoo bu dee moom ngay xëy di wane ni yow da soxla wala sax ngay taxaw bàyyi la nga fanaanoo nga xëy di di nuyoo nekk bu nekk nga dugg fa salaamaaleykum na ngeen fa pour ñëpp xam ni yow lii nga fanaanoo loolu soo yi moom fajal ngay yeewu defaru ba xëy ku la gis dina ne kii am na jëkkër wala amu jëkkër wala kii am na jabar wala amu jabar c'est une intimité yooyu baaxul waaw sama génn yëpp dafa soxla li muy dikkal dafa tàng allo suñu yoon di kanam comme dafa tàng kañ sëñ bi ah lu ko lu tëddee lu tëddee yow baaxul soo ko waxee rek xanaa amatoo dara la ngeen dikkaloon ci jullit gi yëpp yàlla jël na ko def ko dara xataa ak man suura yàlla ci yàlla moo tax Cheikh Tidiane moo ñu wax loolu ci yàlla. maam laa ji firil ñu ko nañu ku bëgg am ci yàlla wala nga jege yàlla wala nga mos ci yàlla nga fexe nekk leer nekk leer nag moo tax ñu dimbalee leen lii Cheikh Tidiane dimbalee leen lii yonent yàlla Muhammad dimbalee Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane dimbalee ñu ko la foo toll nekk ci astaghfirullah foo toll nekk ci salatu ala nabi day maye leer foo toll nekk ci laa ilaha illallah day maye leer foo toll yaa ngi bëgg yàlla day maye leer foo toll yaa ngi bëgg yonent yàlla Muhammad yaa ngi jàng yaa ngi dox lépp luy mayee leer ñu tënkal la ko jox la ko organiser la ko ba du yàq sa àdduna xam nga tariqa benn force la am mooy réconciliation bi muy def au delà conciliation bi muy def entre nit ki ak dundam Habib Bangui Habib Bangui c'est un inspecteur Habib Ba moo ñu ni Habib Ba mii est-ce que dina ko tey dem jàkkale fajar moo seen nama ñooy bokk malaan bi fajar bi jot ñooy bokk malaan c'est un inspecteur d'État xoolal moo ngi toog ci suuf fii fii la toog ci suuf Cheikh Diagne mooy def ci moom loolu yaa ko wax nee na du manqué wuti ko te c'est un inspecteur d'État Ousmane Diagne yi c'est un maîtrisard waaye fi mu ne soo demee ci pomme de terre Sacré-Cœur soo demee jàkka ja soo nuyoo ñun la ndax ci étudiant la ñun la jéem a dugg étudiant mën ta am activité nii ci jàkka Cheikh Diagne moo ko def ci yéen moo lay jël mooñ la ba nga mën a defar sa adduna. nekk un intellectuel nekk nit ku baax am métier am nekk menuisier wala wala wala wala médecin wala nga nekk cordonnier wala euh, plombier te du tee billahi billahi billahi ku dem sa pays yàlla ya ku dem fa góor yàlla yi daje fekk na fa dafa àggagu waaw loolu la Cheikh Tidiane mooy def loolu moo leen di jox costume bëccëg bi ngeen dem ministère di toj foofu su guddi jotee ngeen fanaan xamal mooy leer ci alal moom ngeen doon wax góorgóorlu leen jàpp leen tarixa bi billaahi mooy muccukaay bi billaahi farfarloom billaahi farfarloom ñu bëgg a baax sax ñu ne mucc li si parce que li ñu boole moo mënta nekk moom la xel nanguwul te loolu ku ku bëgg a nekkal day fekk yàlla jox la ndigal te Cheikh yàlla ko jox ndigal concilier nit ki dund matériel am ak dund spiritualité yomb gaa yi ngay gis fii yëpp ñii ñëpp fere salarié ñii ñëpp ku ci nekk amul ko amul métier fii ñuy toog fii ñëpp am fii ñëpp ngox to jafi jaay jafi jaay taw yi yàgg na de xam na dara benn doye du piit du ragal du sànni loxo du du du du xaalis dara yàlla rek lay defi billahi gàmm nañ ba tay ci gàmm yoo xamante ne billahi trente cinq francs jox na gàmm boobu juróom-ñaari mu paas ñu dugg mu séddale lépp ba mu jeex billahi laa moo tax mujj gi ma ne ko dootoo séddale doo sédd la di nga gaañu gaañu bi nga àgg du ko nangu bàyyi ma fekk moom lu bàyyi ma sédd la pour moom dama koy wàññi liggéey wàññi lu ma liggéey damay joobal sama bopp ñun dañoo sonn affaire yooyu sëñ bi jëloon waaye wallaahi laa fi dimbali nañu lool. comme ça ne yàlla may na ko wallaahi xam ngeen ni lii billaay xam nga loolu. yàlla du def ku baax kii li génn suñu dënn yow la yaa ñu defal. li génn fii fee la. li génn ci suñu dënn yow la. li génn fii fee la. li génn suñu dënn yow la. li génn fii fee la. yaa ñu defal jeex na yaa ñu jubbanti yaa ñu baaxal yaa ñu yar ba ñu yaw yaa ñu tarbiya ba ñu xam yaa ñu xamloo Cheikh Tidiane yaa ñu xamloo yonent bi yaa ñu xamloo alaaj Muhammad yaa ñu xamloo diine yaa ñu teg ci siraatal mustaqim ku baax yow la. bu baax yàlla na la yàlla fay. yàlla na la yàlla fay. yàlla nañ ko jox rajo bi daal yàlla fay. mag ñu baax ñu la. yow lañ jëm de. ñun duñ fa leen. wallahi al-azim yow lañ jëm. barke Cheikh Tidiane. nañ ko yàlla na la yàlla jàppale. yàlla nañ ko bokk yàlla na la yàlla jàppale. yàlla nañ ko bokk bu dul yàlla jënd. barke Cheikh Tidiane. mën nga kon yaakaar naa léegi amatul kenn amatul xalaat ne yàlla am na ndeer bi leer na mooy premier point bi léegi xam nga fi mu a waxtaan bi te war kàllaa damay li jël dama koy mbattal rek dem parce que premier point bi jeexagul ñeenti page yi dama koy jëf wàcc ko dem ci deuxième point bi gaaw ñu dem ci deuxième point bi mooy lan. loolu lu ko gën a am solo amul ci àdduna yàlla nekk di nekk benn moom mooy indi nekk xeet yu benn déggoo leen ma de yàlla lim nekk kenn moo tax xeet yu war nekk benn. loolu yaakaar naa jeex na yàlla moo ñu jox ordre ngir ñu nekk benn te ordre yàlla ku ko wàcc ku ko wàcc mooy nga te ku mooy def nga bàkkaar yàlla moo ñu wax ci alquran nañu wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا yàlla ñu ko wax kon jullit bu tàqalikoo ak moromam wàcc nga digalu yàlla kon digalu yàlla la damaa wax ne soo leen xoolee yàlla li tax mu bëgg ñu nekk benn mooy foo tollu da ngay jégg da ngay jégg sama borom wax ak jaami néew na lu muy wax ak nit ñi ci singulier souvent pluriel pluriel lay utiliser jàpp ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha an-nas irka'u irka'u waxul irka'u ne irka'u isjudu sujjóot leen lu mu wax rek leen lay wax loolu mooy wane ni ñu benn lañ su ko neexoon yàlla am na capacité yónnee li mu sa téeréem yónnee bi daal téeréem ku ci nekk ñun mu ngi la aw sa alquran boo xamante ni da ngay da ngay tenir sa composition génétique physique sa composition euh, sociologique te lépp da ngay bàyyi xel yàlla mën na loolu ku nekk am sa loi ku nekk am sa téere Alxuraan waaye yàlla bëgg ñëpp nekk benn moo tax mu wàññi wàññiwaat ci ñun benn téere loolu moo tax tamit mu wàcc ci ñun benn yonent yeneen yi jiitu woon ma yaa ngi wax naan ma 313 mois yonent moo amoon déedéet 313 yonent mais benn message la woon. te boo ma ne musu prise la musu prise la fa ñu daanaka nag moom Seydina benn courant bi benn la billahi billahi bu la àdduna jeyee ba nga ne bii prise bën bën ak bën bën bii bokkul ba nga dugal loxo ci bii xeeb bee wala nga bàyyi bii xeeb bii dugal sa loxo ci bii courant te juudi mii xam na li may wax billahi du la courant maase di nga xam ni courant yëpp ñoo bokk ndey bay moom leen bàyyi ñëpp yi ay volts yu bari la yi wax ci différence bi tuuti la rek ay courant courant ñu courant yu kër yi sax dañu rek wax maanaam na ngeen nekk ci centrale yi sëñ bi nee na courant américain amul courant chinois amul courant coréen amul nga jàng karaté nga jàng yëpp su maas moom maas la def maas benn bés maa ngi wax sëñ bi ma ne ko mais est-ce que mbir yi est-ce que mbir yi bi duur yi est-ce que dinañ ko yëg sëñ bi na ma mooy ma dëgg billahi sama bi mu ne mën a ci ci ponkal moo xam ne dañuy jël la weñu cent kilos di ko ni ay weer ay at ba mu fees mu samp ko samp ba mu dëgg ba mel ni weñ mu natt sa côté góosu bopp naa bàyyi loolu la loolu loolu yaram wax dara waaye tawhid en waxoon naa leen ne leen ah mooy waaxit waaye waaxit la ca dëgg la ma ko léegi la la pour nekk benn c'est ça ajjuma le ministre tiit laa koy jàppe tiit moo gën a correct suñu mag Abdou Fall loolu du président c'est pas le président deuxième président vice président assemblée nationale waaw bi julli jotee di gars yi moom ñun ñooy ana ci dërëm gouverneur Thiès di bokk junni ah commissaire Thiès bi nag sëñ Munir muy xalifa bi nag xut bi yëpp borom xam-xam yi ñëpp suñu ñëwee l'islam dafa def yoon dafa liggéey liggéey boo xamante ni jëlee ko ci yàlla ba nga xamante ni ki am ak ki amul ki xam ak ki xamul borom daraja ak borom lépp ñoom ñëpp dañuy nekk benn ci l'islam ci julli ñu dem ñëpp loolu ñu gën koo dëggal ci tariqa tijaaniyya muy wasifa ak xadaratu jumaa su ngoon jotee àjjuma nga ñëw gis ministre yi ñëw directeur de société yi ñëw ingénieurs yi ñëw borom xam-xam yi ñëw xutb yi ñëw borom wilaay yi ñëw borom kës yi ñëw ñoom ñëpp ñu toog naan allah ak di ngaan ak naan ni mu ñaawee ci ndaay ngaan xam nga ngaan rafetul mais ministre bi ñaan nga toog ak alaaj Mouhamed muy ñaan nga toog ak Cheikh Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Omar muy ta muy naan nga toog ak Cheikh muy naan nga toog ak Cheikh na Tidiane muy naan ànd ak yow loolu tariqa bi moo indi loolu daan wax ne kii du sa du sa askan du sa nawal waroo bokk ak moom toog waroo jonjoog moom waroo séq moom leen tariqa bi boole leen ngeen bokk toog di joŋee ci ay tànk mu ne tubli nga koy tubli kuy wëtu wëtu nga tubli sa morom sa tubli la dégg nga pour ñu benn pour wane turaab ñun ñëpp maam Adama mooy sunu maam waaye Adama yàlla ko bind ci suuf kon ñun ñëpp benn lañ différence yi wax yëpp amul wax naa leen ko sax ci début bi man leen ñii ay sang lañ jigéen lañ sant alay mag mu alay mën jigéen mooy sama doy na doy na cër waaye wallahi doo ko boole lu jikko yu tedd bi laay kenn la xaal mooy loolu tarixa bi mu ngi indi yooyu bagage yooyu philosophie grave yooyu du am loolu la ñu dëkk ca kaw ba dañuy ñëw bokk ñun suñu lekk ji ca kaw ba xamoo sax suñu jóge nga ñëw nga bokk say wanag ci kër yu mag yi xam na lu may wax say wanag sa serviette bi nga xam bokkoo daanaka bokk kenn mu jël ko diw yaramam fomp soo paree nga ñëw jël yow diw sa yaram fomp bokk moom ay ay hygiène bokkoo ni ngeen di def ni ko mu def nga ànd ak moom jàmm yi day day indi wax da daje yi day indi wax da mbooloo yonent ne na aljamaatu rahmatun wal furqatu adaa te kat nekk benn gi war a nekk benn billahi laa waxul c'est une nécessité te ñun nekkee benn dañoo am doole bu war am xam naa ne loolu dama koy tëb bàyyi ko ngir temps bi tamit amaat nañu occasion ndax. incha allah dinañ def suñu ne suba la gàmmu ci euh, onzième jour bi dinañ def benn waxtaan benn panel boo xamante ne ay borom xam la indi ñu wax ci l'islam ak mondialisation ak rôle xadra Alaaji Ahmad Baro njëgën ci nekk benn umma bi dinañ ko waxtaanee donc loolu dama koy bàyyi ci laa koy ci laa koy tënk incha allah dama koy bàyyi ba foofu dinañ ci dugg ba ñëpp xam njëriñu l'islam parce que. Euh, statistiques yi mujj wax nañu ne jullit yi ñoom ci un million un milliard trois cent millions yi mujj Afrique ci quatre cent douze millions lañ ci mais attends un milliard quatre cent millions mais c'est un poids économique c'est un marché économique c'est un marché colossal un milliard trois cent millions c'est un c'est un poids politique jullit yi su nekkoon benn balaa nit sëkk ci àdduna bi laaj seen seen digal jullit yi su nekkoon benn billaahi duñ soxla benn économie ci àdduna économie bu ñu dara la rey te li gën a jafe ci àdduna mu nga xamante mooy doxul économie yàlla teg na ko suñu loxo mooy pétrole waaye xool leen la nekk ci pétrole ca Arabie saoudite ak golfe bi ak ñun ñun Sénégal ji niñ pauvre te loolu nekk kooku billaahi Arabie saoudite moomu billaahi golfe bi moomuñu ko billahi loolu teraanga sayyidina Muhammad la te sayyidina Muhammad yëpp boo la ilaha illa Muhammad rasulullah te nga bokk yàlla moom maa ngi wax suñ duur jóg bi bërki bi ak suñu Cheikh Fadel mii ma ne ko yàlla bi muy sët ne ku maandu la ñamu jox ngir ñu joxe ñoo ñoo téye déggoo leen ma de yàlla ñam ma ne yàlla ku maandu la ci séddaleem ñamu jox ngir ñu joxe ñoo joxewul nga nekk ci kër yow yàlla yow dong jël salaire cinq cent mille teg ci sa loxo sa rakk yi topp ci yow yëpp ak say mag yàlla ne bu kenn liggéey xamal ni dafa jël wërsëgu ñe say rakk ak say mag yëpp teg ko ci solo soo juumee nag ba yaakaar ni sa liggéey ndey la rey nga sa bopp billaahi doo ci yàggee su demee ba ci kanam bis dina jot ñu jëlal loolu yëpp toroxal ñu da ngay comprendre message yàlla yàlla seetlu nañu ñun ñëpp xoolal yàlla jox jullit ñi ca Arabie saoudite ak ak golfe ba jullit ñi ñun waroon nañoo toog ci di pauvre ci àdduna ñun te imam as mii moo ñu waxoon ne Seydina Muhammad teraangaam dafa bari ba bi muy dem Makkatul Mukarrama jugee Makka di leen Madina fu mu dëgg tànkam wala jillee moom dëgg ma tànkam wala foofu dëgg tànkam foofu noonu gisement or la wala jamaa wala émeraude wala marbre te ba tey jii laalaguñ ko kon yàlla tëdd nañu ñun ñëpp ñamu jox ngir ñu jox ñu ñoomaanul la répartition des biens économiques xam na li may wax c'est mal réparti imam as li tax mu jooy démb ci jumaat bi xam na ko ñun xam nañ yaramam daw na ba mu jooy waaye wax naa leen ne leen suñ nit ñi déggoon arab ñëpp dee démb waaye dégguñu ndax heureusement yonent bi sallallahu alayhi nekk ci lalu dee war a dem fekk ji yàlla di di soxla woo ngir wax ñu ne juróom-ñaari dinaar mooy juróom-ñaari dërëm yi nekkoon sa poosam mu ne Aïcha demal saraxe sama juróom-ñaari dërëm yi Aïcha mu wax mu toog ba ci kanam mu ne ko Aïcha ndax saraxe nga sama juróom-ñaari dërëm Aïcha nak nakal mu dogal ba ci kanam ñu ñëwaat ci moom mu ne ko ndax Aïcha si li sarax nga sama juróom-ñaari dërëm ñu war a waxoon Aïcha ne ko man de sa yaram wi moo ma moo ma soxal ba saraxewu ma ko yonent bi daal di jooy di jooy ba tikki moom ba tooy xet mu ne ko Aïcha kayfa yalqa Muhammadun rabbahu wa fi baytihi sab'atu danaar nan la sayyiduna Muhammad man mii yàlla jël defal ma teraanga yëpp te defaluma ko dara yëkkati ma ci kaw jaam yëpp gënal ma ci kaw yëpp nan lay demee ëllëg dajee yàlla juróom-ñaari dërëm def ci biir këram ñu ne ko génn nga saraxe imam Abdul ma daaneel yàlla maa ngi ñëw maa ngi ñëw si Abdourahmane dana def danga foofu la foofu la ci waaye nee wutu rek nga imam aat wax loolu ci kaw minbar bi xalaat Seydina Muhammad yaramam daw mu jooy waaye tamit xalaat na société bi jullit yaa ngi nii ci réew mi ñaata jullit ñooy nekk koñ ci dëkk billahi am na lu ma juróom ñaari nit ñu nekk seen wet seen dëkkandoo billahi ngay añ bay desal di tuur ñaata nit ñooy jiyee fii sa ordonnance vingt mille francs lay dem te léeg-léeg nit ñi dinañ yu baax la ñu doon ay wëli yu la ñu doon waaye vingt mille francs moo leen di tëj dañuy ñëw ci jumaa ji taxaw ah nañ laa di dañ laa suñ paree six mille francs lañ koy génne te jumaa ja ca biir waxuma ca biti sax ca biir am na lu ma téeméeri nit ñoo ni kenn ku ci nekk ba ngay ñëw jumaa yaa ngi indaale sa poche pour su dara dettee nga joxe ko mbir mi tudd sa imam ak loolu la xalaat dimbalante amatul nit ñi déggatuñu jàppale tënku jàppale tënku ku ci nekk moo ngi xëccoo ak moromam di ko wan ko amoo dara sama ndey moo la a liggéey sama baay la gën a liggéey amoo dara nangam nangam gisal rek loolu la xalaat doy xam ni mbir mi du noonu seen maam Alaaji Muhammad Ndieguène xam nga lan laa wax nit yàlla bu mag xam nga mu ne ndimbal day gaaw maam Alaaji soo ñëwaat nag sama doom sama soxna mucc na xam nga génneel saako dugub nga génne saako ceeb nga ko génneel juróom-ñaari junne nit ñi waaw demal ci diw dina la jox meew ah man bëgguma man duma laax de ah yow sa bàyyi teral la teral sa dooma ah. toggal laax ci ginnaaw am na xar ñu ma fi indiloon jëlal yóbbu waaw ci ngénte wu ngénte la kay ñaanu xaas gars yi nee nañ ma defal ñaanu xaas man leen ñaanu xaas maam laa ji ko mën xam nga ñaanu xaas mooy mooy nga am problème quinze mille sa biir kër jaaxle wër fépp amoo lépp ci koñ bi ba amoo dara nga ne maa ngi dem seen seetaan seet maanaam mu ñaanal ma nga ñëw tàllal ko loxo ne ko maam damaa am aajo bu tiis ñaanal mu ñaanal la ba noppi daa di génn ñetti junni jox la dara dama loolu mooy ñaanu fay kon maam maam laa jéem moo baax moo baax moo baax moo baax moo baax dina ñëw

salaani moo di ne nii nii mën a mel. bu ko defee bu ko defee bu ko defee baax na mu def naa ne suba. man ko moo di lii yaa baax naa. la ko lii yaa baax naa.

ربكم لو هو الله جهره هذا من السماء الذي هو السماء في أمتها Thank you. قدم لنا رسولا

ma ko ñaan maama laaj ca yaram ak ca ginam ak mbaaxam nee na demal nga may ko soo leen yëngee ma bokk ñaanal leen. demal ma may ko soo ñëwee ma bokk ñaanal leen nga am ñaan soo loolu loolu doo am loolu te man de man da lay fekk foofu rikki la rikki ba taal bi doo am tuut jokk du am billahi xaj Ahmad Baro ku bëgg mu kontaan fontal ma ma laaj. parce que li mu amoon yëpp da ko jël sotti ko ci ma maladie te ma maladie li mu amoon yëpp ba mu ko jëlee sédd na ko fekkam ba mu faatoo fekk na ko ca fu mu dëkk ñu ko waa ñu koy waaj a tànn ñu ñëw jox ko loxoom na ko papa li ma waxoon yëpp billahi dinaa ko jàpp ba keroog mooy maladie rek ci bàmmeel incha allah du ma ñu jot. bari na ko xamante ni sa baa ji bii des milliardaires mais bañ demee fukki at ci kanam billahi bala ngaa jënd caaxaan may wax yaa nga lan sa bàyyi ci woon. xajal borom defal na laaj Muhammad jox ma ko séddale jox na ñëpp waaye yàqul la ko joxoon di gars dem di xëccoo ak réew di xëccoo taalib di wër fu dem mu ne man demuma maa ngi toog fii dina billahi ko waxtaan boppam xam naa dama wax pare du ma ci dugg sa woy yooyu xam naa dégg nga ko waaye am nga loo ma jox de. maa ko wax dem na mujj nekk layu yàlla ci kaw suuf hujjatullah ala al wallahi xaj Muhammad ci ci jaamu yàlla ak topp yàlla dem na mujj di di toroxal jaamu yàlla yi ku ñëw ci moom xeeb sa bopp torox soo demee zikkar dof tay dof soo ñëwee xool ko rek daal di xam ne ya xujja yàlla la mu ci nekk ci kaw suuf billahi yëpp ko kii xaj Muhammad defar ma defar na ko waaye defar na boppam la ko boppam joxul yëpp topp topp waaye nag moom góorgóorlu góorgóorlu boppam ci nangu yàlla ci jaamu yàlla ci topp yàlla li mu topp xam xam-xam yëpp def na ko li mu waroon a sàmm boppam sàmm na ba kenn ku tudd fenn yaa gàcce wala yi nit yàlla yi borom xam-xam yeeg borom doole yi nguur yeeg koo ci ne alaaji Moodu Njigéen mën na ko baax seen duudu mii même ba jeeg Abdou Diouf nuyu ko mu ne ko lu mu la wax suñ duuru mu ne ko mu ne ko an samaam mu ne ko Abdou Diouf ne ko samaam moo nga fay magee rek mu ne ko duuru soo demee ne samaam gis naa président de la République maa ngi koy nuyu waaw kañ nga fay dem nag mu ne ko du du du yëf yi jeexee bu ak jeexee mu ne ko bi mu ñëwee wax war na walaay foto yooyu foto yooyu nekkoon saa la mu ne ko quoi kii buur bi la loolu naan wax waaye waxam la waaye mu ne ko waaw mu ne ko moom lay nuyu. mu ne ko mu ne ko buur bi dama ko jox loxo nekkoon njëgën mu ne ko man xam nga waaw dama nekkoon njëgën. mu ne président bi Diouf dafa jël beneen loxoom teg ci sama sama kaw loxo ndeyjoor la daan ne ma am sama ma ne ko maam loolu du man mu ne ko dinaa leen xamal dara xam leen fu ngeen nekk maa ngi ci seen wet ngeen yëg ko ngeen ñàkk ko yëg mu ne ko kon maam ñun ñëpp war nañoo ànd def jàmm waaye. kenn xamuñ dina xam nga dama bëgg mu scientifique xam nga su ma ko waxoon sama wax man dama koy xorom damaa ma laaj bi man du ma xorom ay yëngu ñi ma wax moo dama bàyyi ko mu waxal ko gémmiñu boppam dégg ngeen wax ci te noonu la daan yónnee ci moom Abdou Diouf moo seen maam noonu la daan yónnee ci moom ay ndaw ngir di ko wax ne ko na jaamu yàlla waaw ne ko Abdou Diouf mu ne ko nag mu ne ko alal ji moom jigéen ñeent foog boo xam-xam ci réew mi am na ñu la dàq jàng ñu ci nekk administrateur civil ba te yàlla docteur ñoo la raw dogoo ci alal foog gënoo ci nit ñi ay judd ndax sëtu yeneen yaa ngi yàlla moo la ñu teg ci kaw réew mi waaye na nga xam ne yàlla teral na la ci àdduna soo bëggee tedd sa biir baax mel tedd àllaxira na nga jaamu yàlla ku ko ñemee wax ci réew mi président Haji Mouhamad ma te yónnee na ko ay ndaw ñu ñii daa am bitim mujj sëñ mu réeru la yónni ci moom. ne ko demal ci nguur gi ne ko réew mi jéggi naa lépp ci xew li li ma koy li tax ma bëgg ñu ñu li li li ma li ma yabal li ma la yabalee mooy lan soo demee bu ko ragal nit la su ñëpp demee ba noppi téyel loxo nga wax ko li ma la wax te li ma li ma la wax feeg waxoo ko bu bu sa loxo fit la lay jox maama laaj dafa bëgg nit am fulla mu ne soo demee wax ko ne ko li ma ko jàppee leen rek la mooy musuma dégg mu wax lu bon dégg nga la ilaha illallah déggoo li mu wax de musuma dégg nga wax lu bon xam nga li ko ñu nekk loolu ma ma toj ko de mun naa ko toj dugg ci xorom ko mu sax loolu loolu c'est actualité mhm. waaye nag sëñ Ba maa ngi dégg bon Hadj Mouhamed yàqul boppam wóolu yi defar na ko waaye yàqul boppam Hadj Mouhamed defar nañ njabootam parce que defar sa njabootam nga lu mu ci jub du jàngal leen de wala yar leen de xam nga lan la mooy ñu jub yow. nga def exemplaire nga def pour exemplaire xaj Mouhamed moo gën a exemplaire ñëpp moo dàq jaam yàlla ñëpp dàq dem jàpp ñëpp dàq dem wërsëg ñëpp gën a yar ñëpp gën a baax ñëpp ëpp ñëpp yërmande gën a am am jot ci nit ñi gën a baax ci seen soxla gën a baax ci seen i xam-xam gën a baax ci seen i njëriñ gën a baax seen i dëkk gën a baax seen lépp loolu moo nekkoon dundal xaj Mouhamed radiyallahu anhu ni mu meloon ci mbaax noonu la mel ak ay ay rakkam loolu wax nañ ko ba da way na ko sëñ bi wax ko rakkam yëpp formal na leen yëkkati leen màggal na leen ay kii yu mu doon liggéey yoo xamante ne daanaka tegu benn tegu ci yoon waaye dafa gis njëriñ bi rek vérifié wu mu ne loolu maam laaj la du moom nii du man nii moom man nga ko mos moom nga doon liggéey xool ko commissaire ba dafa jël rek daal di taxañ ne ñii duñ ñii duñu liggéey kayit gu lu fekk kayit yi tegul ci yoon mu ne loolu maam laaj la seen jàng yi université la nekk imam nee na suñu baaru ko kenn laam laamewul ne wali bu mat mu ne kenn laam laamewul wilaayam wali bu mat te tànnam mu ne sa tànnam dimanche wala samedi bu nekk da ngay gis oto yi riir di jëm mu ne da ngay gis oto yi dimanche wala samedi ñëpp di riir dem dem jaar di ko jaar waane mu ne waaye am na benn bés am na benn bés am ku ñëw wax ni mu ne ni jumaa ji nga xam ne Serigne Alhaji Mouhamad Ndiémé mu ne moo moo xoolee bu ji Alhaji Mouhamad Ndiémé di mu tabax di mu tabax ku ci julli amul ku ci julli amul ñu ngi Serigne Babacar ko ne ñu ngi Serigne Babacar mu ko déggee mu ko déggee Alhaji Mouhamad mu def délégation moom dafa def délégation. daal di jël ba Cheikh. jël sunu maam Cheikh Omar Ndiaye. jàll. am na ku am ful mu jël leen. yabal leen yabal leen. bi mu laata dem woo ba Cheikh. bi mu laata dem woo maam Cheikh Omar. nga wax ne defar na te da leen jox fit. mu ne li ma wax ne jabar na leen da leen di jox fit fulla mu ne ko soo demee ci sëriñ Babacar si ba mu génn mu ne ko soo ko mujj nuyu nga mujj ko nuyoo ko nga wax ko ne ko nga wax ko ne ko dafa dégg benn lu ñu wax sëñ Modou wax xaw ma ndax dëgg la xaar xaw ma ndax dëgg la xaw ma du xaw ma du dëgg maa ne ko leerlu si ci yow xaalis Mouhamed ne ko damay dikk si di ko leerlu si dañ ne dañ ne jumaa ji nga xam ne moom laa tabax jamo jumaa ji nga xam ne moom laa tabax ku ci julli ku ci julli amul julli amul julli du du du du jumaa du jumaa loolu nag laa koy laaj loolu laa koy laaj ndax ndax dëgg la ndax dëgg la wala wala dëgg ndax moo ko wax wala wax ndax moo ko wax wala wax ko mu ne ko su fekkee ne nee na moom la mu ne moo ko wax mu ne bu mu ne bu fekkee ni moom moo ko wax nan ma to nan ma ko tontu lii. nan ma ko waxal wax bi. su fekkee ne nag waxu ko. su fekkee waxu ko nag. alhamdulilah. sant yàlla ñun ñëpp ñu bokk sant yàlla. na nga ko wax ne ko. na nga ko wax ne ko. jumaa ji. jumaa ji. tabaxu tabaxuma ko pour sama baay. tabaxuma ko sama baay. tabaxuma ko pour baay. tabaxuma ko pour baay. tabaxuma ko pour sama bopp. tabaxuma ko pour sama bopp. tabaxuma ko pour moom. tabaxuma ko pour moom. yàlla tax ma tabax. sama borom. wa anna masaajida lillaahi sama jumaa yàlla ko. moom rek laa ko xam. li bàyyi Cheikh ñëwee. li maam Cheikh war ñëwee. jamaa. ñu nuyoo radiyallahu anhu. mu ne ñu ñu ñu nuyoo. ñu nuyoo ñu nuyoo. fekk Serigne Babacar mu nga toog ci saalam. mu ne mu fekk Serigne Babacar mu toog ci saalam. ak personnalité bi ak personnalité bi. ak yiwam ak yiwam góor mu dikk nuyu mu dikk nuyu ko. bàyyi Cheikh bàyyi Cheikh. ne ko ne ko. El Hadj Mouhamad Ndieguène moo ñu yónni. Hadj Mouhamad Ndieguène moo ñu yónni. nee na dafa dégg. nee na dafa dégg. nee na nee na. te jumaa ji nga xam ne moom la tabax. jumaa ji nga xam ne moom la tabax. jumaa. jumaa te ku fa julli. ku fa julli. ñu ne suñu baabukat dafa defarwaat. nee nañ suñu baabukat dafa defaraat toogaayam ba. ne ko billahi. ne ko billahi. wallahi. wallahi. tallaahi. wa tallaahi. te xam naa ngi. te xam naa man ngi. su dul dëgg su dul dëgg. li muy wàññi li muy wàññi doomu aadama. li muy wàññi ci li muy wàññi ci jullit. waxuma ko. waxuma ko. waxuma ko waxuma ko. waxuma ko waxuma ko. ne ko. mu ne ko. weddi weddi du ragal du ragal dindi tuuma dindi tuuma kese la. weddi du ragal. sëñ bi nee na weddi du ragal dindi tuuma la. dindi tuuma la dindi tuuma la. wax leen alxaaji Mouhamed Ndieguène. dem leen ngeen wax Cheikh alxaaji Mouhamed Ndieguène ne ko. su fekkoon ne damaa dikk damaa dikk. mu ta mu mu mu mu taxawal mbaar. mu ne mu taxawal am mbaar sax. mbaar mbaar sax. su ma ñëwee su ma ñëwee. ñu ne kii ne lii ne jàkkal ne jàkkal. su julli jotee su julli jotee. billahi fa lay jullee. jërëjëf doole na ma beneen. mag yi ma doon war a jàpp ay tudd. ma nga kon Hadj Mouhamed yàquwul yàquwul kenn ku amul gis nga fi soo soo bëgg am sax pour wala mu soxla benn bagage nii. demal def fulla ci mbooloo ñëw rek nekk ni ko wala ñu ñëw ne ko ah pap maam tey bara taxaw na taxawaay bu am solo ci biir ko gis nga billahi laa du toogee ba ci kanam bàyyi dama rek mu ne xoolee alaaj soo ñëwee mu la ah xam nga nanga ba ngay nekk rek mu la sotti bindal defal nangam nangam nangam nangam du la wax dara nag fekk lañ ko wax ne ko def lu fulla ak fayda moo soroon ji lu mu leen wax lu mu lay wax soo demee na nga taxaw taxaw mooy bul def benn doyee mel na ni man maa la man maa ko nekk dafa bëggul loolu moom rajo dafa bëggul jàmbaar soo ñëwee wax ko yenn sax dañuy gis ni muy suuf ñu soppee ko man mii rek ñu kii doomu am sax wax na ko deuxième laay jël day kontaan nañu rek kii boobu maa ngi déprimé deuxième rek wallaay day kontaan du dafa bëgg jàmbaar. amiin yaa ngi dama ne dundam yëpp daf koo dë daf ko dënkoon moom xaaj Muhammad ci dundu baayam xam nga dundu baayam la loolu zahir bi mooy yaakaar naa amul baatin bi di yaakaar saa guddi gi mais comme ma tudd Mame El Hadj dafa am ay mbir yu ñu wax dama bëgg ñëpp ñu baale ko dafa wax ne yàlla dafa ci alquran ne wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina Mame El Hadj ñu yàlla yàgg naa joxe ay misaal ci doomu aadama ngir nit ki mën comprendre wax nañu sax ci alquran ne wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina bil afaqi lan la ci yàlla def wa fi anfusihim yàlla nee na seen seen jëm yi doy na kiimaan lépp lu nekk ci kawlu bi yàlla def na ko ci kawlu bi dafa am ñaari monde le petit monde ak le grand monde sax dëgg dëgg dëgg grand monde boo doomu aadama mais le grand le petit monde le grand monde mooy l'environnement mooy fi ñu nekk nii le petit monde ci jëm mooy doomu aadama c'est que sax soxante yi nee nañ déedéet le grand Euh, loxo yàlla subhaanahu di mooy mooy mooy misaalu Seydina Muhammad Seydou moom nga nit mooy façonné mooy façonné sunu sunu environnement bi ñu nekkee waaw moom nga léegi xaaj Muhammad nañu lixlaas sellal sellal bi ñuy wax te mu manqué loolu ci l'islam bi manqué loolu ci tariqa bi manqué loolu ci jëf yi xaaj Muhammad nee na lixlaas moo ngi mel ni nga lekk. mu ne nga lekk soo lekkee mu ne la nekk lu baax mu ne doon ñu ne ko deret ñu ne ko waa la doon mu ne la ca des doon ñu ne déchet lay doon mu ne li nit li nit ci jëf ci baax mu ne mooy deret la nga def ngir wala jamono wala nit ñi wala am sa yëg mu mooy déchet te mu ne déchet su yàggee ci doomu adama musiba am di nga wax est-ce que comprendre ngeen ok dama bëgg mu leer parce que lii mooy indi beneen wax bi Hadj Mouhamed waxaat ne nit dafa war di tuub ak di jégalu yàlla ñaar yëpp doomu adama ko tuub di jégalu yàlla ñu ne ko tuub ñu ne ko waaw ñe jégalu yàlla istighfar mooy lan mooy doo wax astaghfirullah mu ne istighfar ci jëmu doomu adama maam El Hadj nee na mooy watu. ak dagg weer ak dagg sa kawar bi wàññi sa kawar mu ne mooy istigfaar mu ne image bi maa waaj nee na jéem a xalaat par exemple nit ki bi mu juddoo ba am cinquante ans musta wacc kawaram musta dindi ay weewu tànkam nan la ay weyam di toll ay un mètre lay mesuré doo ko mën a bokk maam El Hadj nee na dagg boobu ngay dagg sa wéy toujours. di wax ci wàññi sa kawar nee mooy astaghfirullah xanaa Muhammad moo ko def xam-xam bi ne tuub mooy nga am feebar boobu ñuy wax jabe nga dem ba ci biir docteur bi xool sa tànk ne feebar baa ngi yéeg te du àggee ci sa xol dalay rey kii ab tànk la te tànk du fi nekkee du tee du du fi nekkul du tee nit ki dund te tànk bii duñ ko bàyyee mu rey nit ki docteur bi ne dagg leen tànk bi maanaam daal di ne tànk boobu ñu dagg ci doomu aadama mooy tuub mu ne ndax tànk bu ñu dagg dina nekkaat ci doomu aadama mais yéen ñu ngi déedéet mu ne moom la mel ni nga dem seeti docteur bi docteur bi ne la ba lekk ci kaani mu ne billahi doo sox soxloo ba lekk kaani bis dina jot say garab jeex. waa ji la waroon toppatoo li nga jëm pharmacie feebar wala mu tukki billahi ci guddi googu ngay dee man loolu mooy tukki kon ñu jàpp yooyu xaj Muhammad nee na ku am sant sëriñ sëriñ nga ku ay sang jafe mooy def gore gore ci jigéen gore ci alal gore ci lekk mooy man sang dégg nga xaj Muhammad nee na lixlaas mooy lekk bu sell lekk bu sell nekk deret mu ne li nga jëf ta sellu mooy li ngay te su defee ci yow ay fan ñetti fan day mujj nekk toxique su remonté ci biir bi mën naa rey mu ne loolu mooy indi euh, gi ngay dagg koy wekk ak sa kawar ak dem woon ak tuur ndox yooyu yëpp nee na mooy istinfaar nee na tuub nag mooy lu nga dëkk ko tere nee na boo ko defee dee mooy tuub mu ne tuub boo tamit mooy ñu dem ba ci yàgg ñu ne cër wi suñu ko daggul mu lekk cër wi yëpp ñu ne dagg leen xam nga loolu moo la l'islam xam l'islam ne loxo bii yàlla bind ko ci leeru Seydina Muhammad mu dem ba jël alal jàmbur yàlla ne loxo bi amatul valeur dagg leen loolu mooy mooy mooy dagg loxo de dagg leen loxo bi kii suñu ko kii cancer la ku kii kii ñuy wax borom ñaari tur kii góor jigéen la cancer la ci bopp gàncax gi ci réew li nga xam ne rey leen mi yëpp mu ne rey leen rey ki jikko ji lan rey. ah moom nit doon faam kuréel góor doo jigéen loo loo loo loo daal. dañ ci amul su ko defee loolu moom mooy jàngale El Hadj Mouhamed Ndieguène parce que dañuy bëgg jotaay bi toujours ku nekk force yi loo xamante ni di ko mën a dundee ci lu réew li ñu def seen réew dafa wax ne mu taalibe yi ak soxna yi mu ne na ñëpp fonk gàmmu sama maam dafa benn taalibeem Hadj Mouhamad maa ngi jégalu sax ci wax li may wax sama maam Hadj Mouhamad doom taalibeem bu ñëw mu ne ko mu ñëw ca suba di ko nuyu mu ne ko yow gisuma la ci gàmm sama maam dafa daan wax ne billahi lu mbooloo mi bari bari kenn ku ci nekk ci yéen bi xam naa ko xam naa ne ñëw ndax nit ya yéen ñëpp ñu toog ku ci nekk ci yéen am na matricule bu yàlla def sa jëf yàlla dina ko dina ko wan. moo tax kenn mënu ko fen maama laaj kenn mënu ko fen kenn soo waxul dëgg rek nee na am na lu mel ni nit di buy tey génn sa génn moo tax léegi ngay wax ak muy mel ni kuy nelaw yaa ngay wax lu mu dëgg wala yu wala yu wóoru la nekkal maama laaj dina ko yow ñëw ci gàmm bi ñoom xamoon nañ maama laaj bi de taalibe yi taalibe yu mag yi xamoon nañ ma duñ ko fen de. maman aji non waa ji naka naka mu ne ko ñëw ci gàmmu bi maman aji ne ko yow defoo lu defoo lu mu ne ko xare am yow nga bokk sama dispositif bokk sama armée ñu dem ba ba bisu xare ba nga dem ci sama noonu dem taxaw ca ah, dem taxaw ca wetam billahi doo waxee ni man nga mu ne ko un mu ne ko deuxièmement Seydina Mohamed xool jaam yi ni ñu toll un milliard trois cent millions de mu tànn ma man El Hadj Mouhamed Ndieguene ma ndigal ngir ma dundal li sama baay bàyyi woon muy gàmmum ji muy tool boo xamante ni dama war a bay yow ngay sama taalibe jokk ci man ma defal la lépp wala yàlla wala yonent bi sallallahu alayhi la ba nga mel bisu bay jot nga la dem bayal keneen defal lu baax. ne moom gàmm ne ko ñoom ñoo ngay foog nit ku ci nekk la nga am moom ngay tiitaroo te jamono bi ñu toll ku sàggan dina la massacrer foor yi lu mu bëgg leen ñaari mbir la ñu am ñaari option soit dañ lay massacrer baa ñu bool nag ku lay woo da lay bëgg jëli ci li nga nekk yóbbu la ci lu nekk waaye foofu wuluy bu toll yàlla Muhammad liggéey am aarif billah xutbu jamono bu mel ni El Hadj Ahmad Baro looy wuti ji imam ñaata at lañu gàmm ba pare mu ne Sayyidina Muhammad bi gaa yi naan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ci la ñëw ci tant bi ñaata yoon lañ ko def ci penc bi fii ñaata yoon lañu gàmm ñëw xëy suba nuyu si ko mu ne billahi wallahi tallahi yonent bi ak Cheikhu Tidiane ñoo faral ci tant bi ak yéen yonent bi yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci yéen tampal na la la ko lañ ko mën a toog nañ ba tey mu ne yonent baa ngi nii wëli bu mel noonu di ko am gàmm bu mel noonu di ko am di leen di bu ko def kuy jëm looy sonal sa bopp ah yaa ngi gis yoo xamante ni moo ngay lambar lambar di daw di sonn lan la ñuy wuti moom sa biir poos ñaat nga bopp ñaat nga bopp amoo bopp nit day xam li mu day xam boppam téye li nga yor fonk ko gëm ko. na mag ñi te loolu naan wax na ñëpp dem waaye ñun duñu dem ñu ne ñëpp ñu ñëw nuyu maam Alaaji ne ko billahi du la bàyyi mukk jigéen maam mag ñu baax na noonu lañ def ñu ne ñëpp ñoo ngi dalal xelam. su bis ah. muy yëpp mosu koo manqué. mosu koo manqué. gàmm yu mag. mosu. billahi ku fonkoon gi la wax naa ko ndongo yi nan leen maam Alaaji li muy def bariwul ci jamono koy def. billahi gàmm ku jot juróomi nagam nag. génne cinq cent mille ne leen ko cere génne cinq cent def leen ko dépense ban sëriñ moo koy def sëriñ day dem def ay dogam def ay ñaanam di sango ay saafaraam pour taalibe yi indi alal ju bëri ci gàmm gi mu mën ci àggale kër wala mu def ci leneen waaye koo xamante ni balaa deux mois trois mois fi ne nii suñu niiru ay nagam jënd na bu yàgg bu yeboo ñun ñu bañ a lekk dama su yeboo ñun ñu bañ a lekk ñun ay njabootam waaye na ko bàyyi ni mu daan génne ana mu ñuul xam na li may wax ndaje génn dépense ba génn tereja génn dafa wax ne ganu Seydina Muhammad Maam Alaaji nee na kenn du ma leen teralal kenn benn taalibe du ma leen teralal ku ma ci fekk nag baax na nga tere yi ngeen indi ba bisu baax nuñ koy def dañ koy joxe parce que jënd nañ tere gàmmu yooyu Maam Alaaji ko jëndal boppam suñu ñëwee waa fédération ñëw indi seen barkeelu ñu bokk boole la sëñ ba joxe ñu boole dem dugg seen dugg defal seen dem ci kër maam war a tiis soxna Sofi Sow soxna Bidda Dieng nit yàlla yu jigéen yooyu ñoo ko yor ba tey jii ñoo ko yor seen wax yal na yàlla bàyyi leen. ba góor gi Samba Sène Alaaji Moussa oh oh oh, oh, oh waa jigéen ku baax Cheikh Omar Gueye góor gi Seck mi gaañu Babacar Seck yaakaar naa loolu Ibou Seck góor góor gi Samba Sène bii yaakaar naa am moo yëkkëyee ci yaakaar naa moo remplacé Ibou Seck mag ñooñu la gis nañ ci lépp dawul. doxuñu taxawaaluñu lamar lamar parce que maama laaj ba mu demee mu ne ko gën ñaa laa gis mu ne ko moo fees dem sama bu mu ñëwee di wax sama soxla xam nga lu mu wax wa in ta'ammaltukum fa kulli uyunun wa in tazakkartukum fa kulli qulubun allahu akbar su ma leen di xalaat sama lépp sama lépp day nekk xel day nekk ma leen di xool sama lépp nekk ñun mënuñoo toog fenn di xaar ay deux heures saa xam nañ ni looy jaay wël tuuti ci yi di sax moo ëpp wilaaya duñ sukkal kenn duñ dawal kenn parce xam nañ ni looy jaay góor gi jënd na ko ba noppi di ko maye moom. loolu la ñuy yore ñun xam nga ko noonu ñu nga maanaam bil kawri wa rahmaani yàlla yéen duñ seex jaar duñ ci bokkaale kenn ba keroog ñuy dee lixlaas sellal wóor boo demee jàkka ja lu mu bon bon nga fekk fa fukk ñu sat jege wax ma amul fenn bariwul sëriñ sa nga fekk leen ca jàkka ja ñu lu mu bon bon nga fekk fa fukk ñu sat jege yar ba maa la dara dem jàkka moo tax ku ci demul jàkka da am ngànt moom la dara dem wuti ba subaat noonu koo ci gis ci njabootam yi doomam yi wala taalibeem yi wala ci sët ku ci demul da am ngànt parce xam na ko loolu mun doon dégg moo xam lool li mu ne ci dëkk bi su ko waxoon Sénégal yëpp tax waaye lépp suturaal na jaamu yàlla yi màggal na nit ñi wallahi billahi billahi ñii nekk fi coow billahi benn kàddu su ma ko waxoon billahi kenn dootu leen dox alaaji Abdul Aziz bu baax ma mu yiw mu rafet ma da ne ko alaaji Modou mu ne ko naam alaaji Modou mu ne ko naam mu mu ne ko naam mu ne ko billahi soo woote woon kenn du am taalibe mu ne ko billahi doo woote woon kenn am taalibe mu mu ne mu ne ko billahi njëgën soo woote woon kenn du am taalibe waaye toog nga fii may nit ku ci moo ngi yëngal përigam di wax di coow te lépp moo ngi corox bu ndaw loxoom bu ndaw boobu dama ne ci la yàlla du ñu réwee jamono ñaata yoon la yàlla bëgg a tukkal adduna xool ci mu alaaji Muhammad Ndieguene ne reporté naa ko na ma billaahi ba ma xëyee ci suba ba tey bi ñu julli ci bar laa dugg ci saal ba nuyu sëñ bi génn dem sama imam mii moo ñu jiite ba ma paree ci cinq heures ba jàpp julli ànd ak Cheikh Omar Ndiéguène mii dem sukk di ko ñaar di ko dara mu ne ma ah waxal naa la parce que xam na li tax mu ne waxal naa la ñoom dañ leen di dégg El Hadj Mouhamed moo doon wax amul sikki sax maam El Hadj nee na fonkal lañ ko gàllankoor. ponk lañ ko burdan bi ah xanaa ñun ndongo yi am taax kaw suñu ñëwoon jaar seen seen ci ma fees ñaata nit ña yéen ñi toog fii doo leen jugóon ak seen rek seen ci ma fees dama jéeréer waa kër gi de parce que ay sëriñ ñun sëriñ dañoo féex mais ndoom lañ taalibe du sëriñ taalibe da nga xam ne taalibe la sëriñ xam ne sëriñ la seen seen sëriñ mat nañu sëriñ de doye diw ñu ñoo ngi ci yow. kon ndongo yi góorgóorlu leen fonk leen durdu bi fukki fan yi am na ana kayit yaa xam yaay moo ngi nii innovation gàmm gi doye di billaahi moo tax loo gis mu mu doye di ci waxtaan rek xamal ni sama sama mbir atum nafs moo def sa bi waxale waaye wallaahi ñi waroon tudd ñëpp laata ñi waroon tudd ñëpp seetlu nañ ñi waroon tudd ñëpp yiw ñi waroon tudd baax ñii ma war tam ñun ñëpp ay taarix yi ñu ñëwoon ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom billahi téeméer bi nit la doon ku ci nekk ci ñoom naan na ci leeru alaaj Muhammad yi naan na ci leeral ñii ko fii ñooy borom yi saalihaat yaa ngi nii baqiyaat yaa ngi nii naqiyaat yaa ngi nii faaqiraat yaa ngi nii